أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ginnaaw bi ñu sante suñu boroom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaar di leen wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala ah, insha allah kon fi ñu newoon ci résumé yi muy résumé wu fathul hakim lima fi bulughil marami min al adillati wal ahkaam waa bu suñu sëriñ Cheikh Mouhammad Moustapha radiyallahu taala anhu wa ardaa kon résumé yi insha allah ci jotaay bi weesu commencé woon nañ masala yi jëm ci wàllu tegginu kuy sàkku xam-xam ak ki koy joxe d'une manière général mooy tegginu xam-xam gisoon nañu xadiis yu ñaaru xadiis yu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu wa ardaah ñu ngi ci kitaabu at-tahaara baabu izaalati an-najaasati wa bayaanihaa bu imaam al-Haafiz ibn Hajar al-Asqalaani rahmatullahi alayhi kon gisoon nañ ñaari xadiis yooyu li jëmoon ci nu xam-xam waaye gisoon nañ tamit xadiisu seydina amru ibn xaarija radiyallahu taala anhu wa ardah tey ñu war a continuer ci xadiis yi ci des yi ci tegu woon mooy xadiisu sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha imaam al-Haafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi mu ne wa an Aishata radiyallahu taala anha annaha qaalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-mani thumma yakhruju ila as-salaa thumma yakhruju ila as-salaati fi dhaalika ath-thawb wa ana anzuru ila athari al-ghasli fiihi muttafaqun alayhi wa li Muslim laqad kuntu afrukuhu min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farkan fa yusalli fiihi wa fii lafdin lahu laqad kuntu ahuttuhu yaabisan bi dhufri min sawbihi sallallahu alayhi wa sallam kon imaam al-Haafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi mu ne wa an Aïshata kon mu ngi continuer di ñu indil ay hadiis ci baabu izaalati najaasati wa bayaanihaa bunt bi nga xam ne ci lay waxe ni ñuy dindee sobe ak leeral loolu noonu le muy sobe mu ne kon mu ngi jële ci suñu ay Aïcha bint Siddiq radiyallahu anhuma annaha qaalat mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-mani mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon raxas nekkoon na doon raxas maniyu mooy fi mu dal ci yéreem summa ginnaaw gi yaxruju ila salaa mu génn dem ila salaa dem julli ji mooy jëm fi ñuy jullee mooy ci jàkka ji ngir dem julli ji wa ana taman yaay Aïcha radiyallahu anha anzur maa ngi xool ila asaril ghasli min maa ngi gis fi nga xam ne fi la maniyu bi laal bam raxas ko ma gis jeexitalu raxas ki ci yéreem mu génn di fekk mu ngi dem di julli ji mu ne muttafaqun alayhi mu ne xadis boobu imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ak imaam Muslim ibn al Hajjaj alayhi maa ñoom ñoo ko solo mu ne wali muslimin version beneen bi nag imaam Muslim kese moo ko solo mu ne moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne laqad kuntu dëgg-dëgg mu ne moom nekkoon na afrukuhu doon ko xoos moom maniyu min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci yére yonent bi alayhi salatu wasalam mooy fekkoon mu wow bien sûr farkan ak xoos waaw fa yusalli fii mu daldi ci mu ciy jullee mu ne wa fii lafzin la am na ci beneen version boo xam ne ba léegi bu imaam muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne laqad kuntu ahukkuhu nekkoon naa doon ko xoos bi zufuri ak samay we min sawbihi ci yéeréem mbalaanam alayhi salaatu wassalaam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon xadiis boobu moo ñu defe woon ak ci ci des ah boobu gisoon nañ ci neuf masala yoo xam ne yu jëm ci wàllu aadaabul ilmi walla aadaabul aalim wal mutaallim tegginu yu jëm ci wàllu ki sàkku xam-xam ak ki koy joxe bi ci njëkkoon te xaw na niroog yiñ gisoon bi weesu mooy ne kii nga xam ne mooy jàngale dafa am ay tegginu nan lañuy laaje kiy laaj mooy du day toog rek ku ko neex laaj déedéet mooy il faut li muy laaj mu seet koo xam ne kooku ku ku ku ku ku mën a tontu lool la mooy koo xam ne moom man na boroom xam-xam la ndax du xool ku yëngu rek mu ne la man di amoon naa lu may laaj lan la ci sariya wax déedéet mooy da ngay laaj koo xamante ne nii kooku ahl mooy am na capacité tontu am na xam-xam bi war comme ni nga xam ne noon la Seydina Amr ibn Maymun comme niñ ko gisoon bi ñuy def taxriiju xadiis bi dem laaji Seydina Sulaymaan ibn Yasaar laajul ku nekk nit ñi bari woon nañ biir Medina waaye dafa tànn Sulaymaan ibn Yasaar rahmatullahi yi bokk ci boroom xam-xam yi gën a màgg jam seen jamono Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaye moom Seydina Sulaymaan ibn Yasaar ki mu laaj ba jële ci moom xadiis bi mooy Sayyidatu Aïsha nga xam ne moo ëppoon xam-xam ci jigéenu jamonoom radiyallahu taala anha wa ardaha kon laaj yi loolu la laaj yi loolu la waaye ci biir loolu dafa am ñoo xam ne tamit dañu dañ leen a xame ay domaine am na boroom xam-xam yoo xam ne dafa am domaine yu ñu gën a man boo xamee loolu daanaka yow dee ko deel privilégié yooyu ndax boo ñëwee xam koo xam ne par exemple miraas presque xamu ko jarul boo jarul nga koy laaj bu dee moom manu la def mo gëstu bi war leer na ne manu tontu léegi te léegi nga ko soxla xoolal koo xam ne man na la tontu waaye loolu man nga ne mais loolu nu ma koy xame nu ma koy xame nan laay xame ne kii laa war a laaj kee waruma koo laaj loolu mooy nit ci dangay ngay ah, seet ñi nga xam ne ndax xam nga loolu mooy boo kotuwaayewul ñu xam dëgg-dëgg te ragal yàlla te bañ a def ñu ni ñuy def en tant que sénégalais mooy raayalante gannaaw kese nga dégg ñu naan sawaay kay boroom xam-xam la ndeke xamul dara mais dañ koy wax ndax ngir neexalante rek loolu ñu naan Cheikh diw moom tey fii mu ne alim murabbi la dadu xamul dara njàpp rek boo ko ci laajee manu moo tax yooyu luy ja moo moo tax masala yu mel nii ci sénégalais day gën a difficile mooy boo ko nee yow booy laaj laajal ku xam ndax ñi xam dañoo bari en tout cas koy jiiñ mais kan la ci loolu mooy li gën a jafe dëkk bu mel noonu nag réew mu mel noonu bu la yàlla mayul tawfiix mooy di nga ji xeer ba sonn mooy di nga dal ci ñoo xam ne ñu baree bari ñoo xam ne presque daanaka li ñuy liñ lay wax li nga dem ba ci biir boo persévérer buur yàlla dina la wan koo xam ne sax ku mat loolu la waaye après ci ngay rendre compte ndekete man fi ma jaaroon ñépp fi ma jaaroon yépp ndekete li yàlla xam doy mais mooy boroom xam-xam bu mat bu bu boo xam ne maîtriser na au minimum waxuñ mu nekk benn imaam Shafi'i rahmatullah alayhi non mais na maîtriser loolu na maîtriser loolu waaye ki ñuy laaj tamit deuxième bi gisoon mooy kiy laaj tamit il faut laaj bi nekk lu leer il faut laaj bi leer man dama doon def benn temps yi dama nekk ci benn activité boo xam ne xam nga rek damay dem ak a ñëw di jëndi bagage di jaay lan la ci l'islam wax. loolu leerul loolu leerul dama activité bu may di jëndi bagage di jaay lan la ci l'islam wax mais loolu loolu loolu leerul activité bi premièrement xamuñu activité bi moom man bagage ban marchandise ngay jaay xamuñu ko transaction bi nan lay demee xamuñu ko moo tax il faut laaj yi di leer kii dafa ñëw laaj ne Amr na Maymun rahmatullah alayhi man sama yére de bu dee Euh, euh, man yu da cee dal ana nan laay def xam nga loolu leer na loolu moom amul lu ko gin a leer moo tax wala di laaj laaju boo xam nga rek noo loolu xamul kii laaj moom bul ne xam nga mooy loolu war ngaa xam li ma bëgg a wax déedéet war ngaa xam li nga bëgg a wax loolu kenn du ko laaje mooy waxal wax yi leer ndax fekk leerul ci lay tontu manulaa tontu tamit lu jub ndax ci ay defe-defe rek lay teg ay tontom naan yaakaar naa lii la war a doon mu tontu la loolu ndeke du loolu waaye tamit mu bañ a nekk moo tax boroom xam-xam bi tamit buñ koy laaj mu nekk koo xam ne muy ñetteel bi dafa war a nekk ku ragal yàlla te tamit muy leerlu liñ koy laaj mooy ne euh, xam nga ñun dañuy def laaju téléguidé yoo xam ne dañ lay téléguidé de telle sorte ko manoo tontu lu dul li ñu bëgg nga tontu li ñu bëgg ngay moom ngay tontu. mais yu mel noonu man du ma tontu loolu xaw ma fekk leerul bul tontu mais bu ragalul yàlla mooy tax bu xamul bu ne la xaw ma bu ragaloo yàlla bu boo ko laajee lum xamul danaan xaw ma ndax xam nga nit yi léegi surtout ñun jàpp nañ ne ku ne xaw ma mooy kii oustaz diw ndeke xamul dara ndeysaan keroog lañ ko toroxal ci télé bi xoola ñun noonu lañ ko jàppe toroxal ndax laaj nañ ko tontuwul mais loolu du torox loolu du toroxal ñaata yonent bi sallallahu alayhi wa laaj nañ ko mu a xaw ma xaw ma est loolu loolu bu doon toroxal moom dina wax xaw ma laaj nañ ko mu a xaw ma kon nag comme que moom mooy royukaay bi nga xam ne mooy bi dina mat bi dina mat bu ñu yàlla royloo moom mu naan xaw ma man manumaa toog ne man lu ñu ma laaj lu ne ma tontu loolu man dale mais bokku nag nga ne comme que loolu comme que doon na wax xaw ma ma ni buñ ma laajee lu ma xam sax tey dama naan xaw ma déedéet loolu di bokku ak lool de boo xamee da ngay tontu boo xamul nga ne xaw ma voilà te loolu mooy sunnaay boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi li imaam Maalik doon wax waa ji yaman laa jóge samay laaja ngi mu tontu ci lu tuuti deux tiers bi tontu deux tiers question yi mu jëlee yaman te yaman amul woon vol loolu ñëpp xam nañ suwaa nga dox wala nga jël sa gàtt sa sa gëléem wala sa fas waaye yaman wóolu ko jox koy laaj mu dew ñëw ba foofu kan la boroom xam-xamu Medina rahmatullah alayhi mais mu ne xaw ma mu tontu ci man tontu tuuti li ci des lépp tontu waañ na ko déet mais xoolaatal li ngay def man yaman laa jóge de mu ne ko waaw xaw ma mu ne waa man imaam te ngaa seet rek lan laay wax waa man mu ne boo demee nga ne leen Maalik nee na xamul loolu kay te ku naan xaw ma ku ku ku tàmmal ay taaliyum xaw ma wala tàmma wax xaw ma fi loo xam ne xamu ko loolu day tax dalay leer ne bu ñëwee ba tontu mooy lim na tontu dëgg la da nga ciy mën a jàpp ndax xam nga ne diw moom bu xamul dina mën a xaw mais en général ñi nga xam ne lu yëngu ñu tontu jamais ñu remettre en cause dara ñooñu ñu des fois c'est que euh, li ñuy wax tamit du leer ñooñu ñu jara moytu lañu te tamit ñàkk tontu loolu du du du aw xas du du tuutal sa bopp euh, au contraire sax da lay yëkkati day xam ne kii moom. ragalu yàlla am yóbbu na ko loo mu xamul du ko tontu léegi bi ci tegu mooy mooy kiy tontu tamit kiy jàngale mooy il mu tàmm tamit di delloo mbir yi ci ci sunna tamit parce que euh, ñu laaj la nga ne noonu loolu moom loolu daganul noppi des fois dina am ñoo xam ne nag looloo leen doy ndax public yeeg yemuñ xam nga fii nii jataay bi pour xam lii jataayu xam-xam la mooy ne moo looloo tax euh, euh, shara bi yàgg bu doon euh, an Seyna Anas rek an Anas an jëlee nañ ci Anas Anas Malik ibn Malik mu jeex loolu bu doon loolu pare nañ bu yàgg mais comme que nag jataayu xam-xam la mooy biri day am fu mu war a tegu il faut kiy tontu boroom xam-xam bi muy teg ay yi yi mu naan lii daga naaw yooyu mu koy teg fu leer. public yi wax nañ la yemul bu dee yu mel nii dañ koy soxla koo xam ne sàkku ko du xam-xam la ak koo xam ne leer na ne buñ ko nee xaw ma buñ ko nee lii dagarul mu dem bu ko naree wax ñeneen ñooñu dañ ko naan lii nga wax foo ko teg kooku il faut nga jox ko dalil il faut nga jox ko argument sinon bu demee leen rek lay mën a wax non yéen lii ngeen di def dagarul gaa yi nag noo yow foo ko teg bu mën a tontu mais bu dee par exemple public ou des fois public ou conférence nga xam ne ku nekk fay ñëw temps bi day temps bi temps bi matul matewu ko moo tax conférence moom ku fay ut xam-xam doo xam dara conférence gàmmu màggal non loolu moom mooy jataay yi nga boo ut xam-xam moom foofu taxul ñuy wax ndax loolu kenn du dugg ci détail da nga koo man chara ay yenn mooy rek boo ko defee gàmmu gi war a jeex ay baat kese kitaabu tahaara boo toogoon di ko saraa ci mais gars yi dañuy nelaw sax ñeen ñu commencé ñibbi ma jëli sam métro balaa tëj te bu xumboon mu ne fa waaye mooy foofu du bërëbu loolu du bërëbu moo tax bërëb yooyu booy sàkku moo tax di déglu ay conférence kese jàpp ne xam nga dara yaa ngi nax sa bopp jàng koo de ubbeegoo amagoo àlloo sax mën na laa yee nag tegtal la ci yenn yi mooy du lu neen bu dee ne ñu ngi respecté li tax ñu defoon ko bu dee ñu ngi koy respecté loolu day baax mais nag mënoo ci fii ko yem ci loolu kese jàpp na yow xam nga dara noo xamagoo dara kooku mooy ki waru kon mooy wax yi kon moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha kii sayyidna Sulaymaan ibn Yasaar biñ ko laajee mais sama sama yére bu ci man yu laalee nu may def manoon na ne non da nga koy raxas wala da nga koy xoos manoon na wax lool bi mais dane haddathatni Aisha ah ñoom noonu la mooy boroom xam-xam yi ñoom noonu la ñuy doxale rahmatullah alayhi surtout rawatina jamono jooju loolu mooy seen sunna ba léegi mooy ñoom duñu mooy di jaay xel mu rëy di xalaat ak naan wa di wane ne yow esprit cartésien nga yor ñoom loolu newuñu ci boo leen waxee xam-xam bi mooy qaala Allahu qaala rasul sallallahu alayhi wa mooy ñoom dañ lay jox ne la lii lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax moo tax sayyidatu Aisha mu ne kii sayyidna Sulaymaan ibn Yasaar dane haddathat nii nettali na ma Aishatu sayyidatu Aisha moo ma nettali di nettali di jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nettali li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon def waaye bokk na ba léegi ci liñ ciy jànge muy ñeenteel bi mooy gis nañ dañ ci jànge ci xadiis bi ziyaare boroom xam-xam ziyaare nitu yàlla solo di ci am ak tamit li nga dañ koy xërtal nit ñi di ko def ndax bari na loo tëju sa néeg wala sa gox nekk fa di jéemal sa bopp loo xam ne man nga faa def at li nga soxla doo ci am dara nga def boroom xam-xam deux secondes nga am ci loo xam ne sa at nga def fële amoo ko moo tax euh, Abdullah ibn Shihab bii alxawlaani bi ne man dama ñëw wàcc ci Sayyidatu Aisha radiyallahu anha moom mooy nelaw fa ñu ñu ñu ñu accueillir ko mu fanaan fa daal di gént jël ndoxu seen ndox di ko di ko raxase yéreem ba Sayyidatu Aisha jàngal ko lool mooy mais ba fan la jóge Irak la jóge Irak la jóge ñëw Medina te Irak temps yi Euh, jamono yii nii mooy yii nii ñuy hadis bii nii jamono yii mais saxaaba yu mag a nga fa woon ñu nga fa woon mais dafa dem ziyaare ji ñi nga xam ne mooy mooy c'est sûr que kiy def lii moom ñi ko gën a jege dina leen ziyaar loolu jar na wax waaye booy sàkku xam-xam mooy doo yem ci kenn looloo taxoon ngay gis borom xam-xam yi am ñu naan la diw moom ay mille sëriñ la am dañoo foog dañ ko amoon rek ngir ñuy leen di tudd noonu naan diw diw diw diw non loolu déedéet ñoom newuñu woon ngir compiler ay bu ko defee dajale say lijaasa di ko góondee gaay ku ñëw nga nga dóor ko ci taabal bi suñ diw moo ma jox bii am na beneen boo xam ne sax ci kaw moquette bi la ci suufu moquette bi laa ko dencoon mooy yooyu lool lool ñoom xamuñ woon loolu ñoom doonuñu woon def ngir góondee wan nit ñi ne Tiwaawoon am naa fa lijaasa Touba am naa fa lijaasa am naa fay lijaasa Ndiassane am naa fay lijaasa ainsi de suite loolu taxu leen woon a jóg mooy di compiler ay sëriñ non léegi ndax loolu dafa am solo mooy ndax day barkeelu ci nit ku baax dafa am solo dafa am solo ndax liñ fa mën a jëli liñ wax sànk euh, euh, julli kese te yow say julli ci xamoo ci lu bari boo demoo amaana yaa ngi def erreur yoo xam ne bu boo julli woon ci kanam moom mën na la ci gindi ci côté boobu bi ci tegu mooy ah, mooy ne taalibe bi bu gisee yenn yi di xew da ko war di jottali sëriñ bi ngir mu man ci wax li ci lan la ci sariya wax tamit li xew mooy man mënuñu ñëw benn benn événement xew ci àddina bi rek ñu toog di ci demee suñu xel don d'organe mais temps yi gis naa ne ñu ngi koy waxtaane Sénégal ah loolu nag lu war a noobul la war a doon quoi non affaire bi du demee noonu mooy taalibe bi waroo toog di xalaate noonu naan non ndax gaa yooyu xool nit day sànn pare na ngir joxe organe am non waa ji waa ji ay ambition yu noobul la am après nga nga nga déduire ci nekkoon kon lu rafet la ñuy def waay waay ñii yal na leen yàlla fay waay mooy loolu loolu du noonu mooy yow xamoo lu bees la xamoo nit ñëwal ne sëriñ bi waa man bi dafa am loo xam ne dama ko dégg ñu koy wax waa léegi may doo door gaan moom lu ci loolu lu ci sariya wax voilà noonu ngay def noonu ngay def lool il faut ñoom habitude bi il faut ñoom habitude du dellu ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi xaw ma man xaw ma te lool moo fi bari de ñun am na yoo xam ne évidence la woon ay évidence la woon ci ci ab jullit yooyu xamul yooyu bu dee ñun yooyu la xamul yu bees yi moom mooy moo raw kon mooy boo xamul yi bees yi xew wala yi ngay gis xamoo ci dara wala boog leer na ne sëriñ bi yëgu ndax day waa tamit du du lépp la ñuy yëg nga ñëw laaj ko lan la ci sariya wax lan la ci sariya lan mooy àtte ci loolu waaye sëriñ bi it buñ ko laajee warula mooy li ñu waxoon sànq warula warula yàkkanti ñu laaj la rek nga tontu ci saa si te affaire yi leerul te laaj bi leerul euh, yow comprendre waa ji euh, li tax mu laaj ko ndax sëriñ euh, sëriñ dëgg-dëgg sax boo fi laajee laaj yenn laaj bi dina xam lu tax boo ñëwee laaj même bu lay door a gis nga xam yow lan moo tax nga laaj sa laaj bi bu dee laaju raytaan la xam na ko dina xam ne kii li muy laaj ñoru de doyewu ko dara waaye na ko laaj bu ko defee comme que fi fi mu jëm mënagu fa dem léegi ndax heure bi jotagul mu bëgg raytaan bi muy laaj ay laaj yooyu yëpp da koy xam kiy laaj tamit ngir xam da koy xam moo tax mooy jar da yàkkamti ndax boo yàkkamtee di nga tontu loo xam ne boo demee waa ji mën na génn dem nga xalaataat ci wa ci ci lim la laaj nga xam ne li ma ko tontu waruma koon tontu loolu moo tax il fois affaire yi di leer bi ci tegu mooy ah kiy jàngale yi dafa war a nekk koo xam ne ku ku wàcce boppam la mooy waruñ la buñ la woowee di la laaj nga naan xoolal ni ma yàqale sama sieste bi rek xam nga ne waa ji xamul woon ne dangay ngay yow bu dee ne sieste une heure la une yow nga yow jour boobu am lu xew ba ngay sieste dix-sept heures waa ji woote nga mer naan ko lu tax nga may yàqal sama sieste mais nu mu koy xame nu mu koy xamee bu ko xamoon kay du la déranger mooy da ngay wàcc sa bopp yonent bi sallallahu alayhi wa xoolal le fait que non seulement ñi muy doxale nit ñi mais ni ni moom ni doon doxale Euh, nga gis yére bi nga xam ne Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na yére bi mu bi man nii bi laaloon ba ko moom la génne dem jàkka mu nekk naturellement la ko def mais ñun bu doon ñun tem ñu bañ a dem jàkka ndax ah non non yow itam yére bii nan laay dem nañ dem jàkka ja non saa xanaa gisoo bi alors que li nga sol man nga cee julli baax na mais mais bëtu nit ñi bëtu non lii kay du ma ko génnee moom lu ci ne xanaa mënoo jullee moom ah maa ngi koy door maa ngi koy door xay nii nga naan ma ci yeneen saa salaam noonu la génn dem noonu la génn dem fii boo ko fi naree def sax famille la naan doo dem <laughs> fenn nga dul dem danga may kii sama nawle yeeg xam nga mais du yooyu dafeeru ay nawleeg jaamu yàlla ñu taxaw la ñu war koo def livre présenté wu duñ ko sol dem def waaye dafa am yenn paramètre yoo xam ne am na solo des mais des du am benn solo amu te da lay tardé léegi bi ci tegu mooy euh, kon ci ja ci ci taalibe bi il faut mu jànge yooyu tamit ci ci ci hadis bi mooy ne euh, bu ne man daal bon tey je ne suis pas prêt ngir dem te am na yoo xam ne ay lay la ñuy wax rek li tax demuñ mooy amaana euh, liñ bëggoon a sol wala tey moom fañ jëm genre ceeb la te yéreem yi bi ci set bi ci set pourtant lu defaa la de mais quand foofu dañ faa war a dañu war a caméra affaire yi quand <laughs> kon non na ngeen ma ko jéggal mooy yooyu yépp ay wax la yoo xam ne euh, nit ki nit ki nga xam ne dafa dafa euh, lii wa ko yitteel yooyu warul la traverser xelam léegi beneen xadis bi ci tegu woon moo doon xadisu sayd sayduna abu samh kon imam al-hafiz ibn hajar mu ne wa an abi samhi radiyallahu ta'ala anhu mu ne kon mu ngi jële xadis bi ci sayduna abu samh euh, tarjama yi waxoon nañ mooy mujj tarjama mooy biographie sahaaba yi radiyallahu anhu ñu indi xadis yi mais ñi ñu ci deful woon ñi ñu ci deful woon kese sayduna abu hurayra ak sayyidatu Aisha sayyidina Anas mooy loolu radiyallahu anhu ñoom ñaar buñ ci jaaraat ndax gisoon nañ ko gisoon nañ sayyidina Abu Hurayra xadiisam gis nañ ko foog naa ñun ñi ñu koy fàttale ko xadiis sayyidina Abu Hurayra bi moo doon xadiis sayyidina Abu Hurayra am na buñ ci gisoon am na moom lañ gis gisoon nañ xadiisam moom ci Bulughul Maram waaw ci ndox mi ci ci ban ban ban ban partie waaw baabul miyaa lu xadiis ba waxoon lu mu doon wax xadiis bi wala huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatu loolu mooy premier hadith bi mooy premier hadith bi hadith bi njëkk ci ci ci ci euh, Bulughul mooy loolu mooy bi doon wax ci wàllu ndoxum géej voilà foofa nag bon yaakaar naa ne comme que xadiis ba mooy moom war nañ ko fàtte kon mooy kan waaye <laughs> yaakaar naa boobu la mhm. ak xadiisu xat bi ak ak beneen mooy xadiisu bi ci bu mujj bi avant bii ci baabul miyaa boobu bi ci mujj ci baabul miyaa bi ñu gisoon bu xadiis Abu Hurayra voilà voilà bon kon ni ñuy def daal mooy dañuy bàyyi kon ngeen réviser waat ko foofu noonu mooy ci tarjama yi tarjama yi kon mais jarul ñu fi ñi gisoon moom jaru ko ndax day day gën a yàggal day gën a kii te bon comme que mu ngi fi moom il suffit delluwaat ci fichier bi rek c'était bien kii sax titre woon nañ ko si yu leer sax hmm. insha masha allah boo ci delloo rek duñ ko gis ñu xam kan mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu kon mu ne wa an Abi Samh mu ngi jële ci Seydina Abu Samh radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yughsalu min bawlil jaariya mu ne dañuy raxas ci euh, euh, tuur ndoxu xale yu jigéen wayu rashu dañuy wis min bawlil ghulam ci tuur ndoxu koo xam ne xale yu góor mu ne akhrajahu solo na xadiis bi imaam Abu Dawud moo ko solo ak imaam an-Nasa'i mu ne wa sahhahahu al-Hakim imaam al-Hakim an-Naysaburi rahmatullah alayhi moo ko moo ko moo moom boobu gisoon nañ ci cinq masail yi jëm ci wàllu ba léegi ci li ñu ne bi ñu njëkk moo doon a ah, Seyna Abu Samh radiyallahu taala moom xadiis bi rek lañ xam ci moom te bi ñuy def taxriij bi gisoon nañ ne moom dafa bokkoon ci ñu doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mooy kooku c'est sûr que liñ jële ci moom liñ dégg ci moom bari na li mu dégg ci moom bari na waaye benn xadiis kese kese kese lañ lañ jële ci moom loolu luñ ciy jànge mooy tënee taalibe bi li war a nekk yitteem mooy def ngir yàlla yitteem warul a nekk siiw ñu koy tudd loolu loolu euh, warul a nekk yitteey kuy sàkku xam-xam ndax koo xam ne da doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam report benn xadis kese kooku mooy loolu nag mooy siiw taxu ko woon a jóg ndax bu doon siiw ko tax a jóg li mu man a nettali bari na kon nit ñi tamit mooy ndax affaire bi nekkul diw de moom ràññee nañu ko non non loolu amul benn sens amul benn sens defal te yàlla tax mooy ñëwal même. bu doon kenn du la xam sax ci mbooloo mi kenn du la xam fi nga nekk defal mais li indi na ko def mooy def ko ngir yàlla comme ni naa Abu Samt benn xadiis kese lañ jàngi ci moom. Ah, waaye gis nañ ne da doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy deuxième affaire euh, euh, njàngale njàngale euh, njàngale mi ñu ciy jële mooy nit ki tamit mooy liggéeyal boroom xam-xam dañ ciy jàng ci loolu mooy du ne noonu waaye bi nag il veut kii dañu bëgg a soppi jaam buñ ñëwee ah man bu bu bu bëggee soli dàllam na ko jëli ah non di ko jegalee li dàllam moo saay mooy kan ndax surtout lool nag ñi nga xam ne dañ lay sëriñ ñi nga xam ne yéen a xaw a maase ci lay dina dal nit ñi wala yaa ko mag boo moywul barrière bu rëy boobu mooy taxaw sa kanam eh, booy bi keroog fii bi muy nekk xale bi di football fii sama kanam mooy yenn yi moom pour moom non fii bi non kii yéen booy yéen xamu ngeen kii bi xamu ngeen booy bi kii maa ko xam moo mooy loolu ay barrière la mooy ne liggéeyal boroom xam-xam loolu dañ koy jànge ci xadiis bi moom ni doon liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa waaye liggéeyal bil ma'ruf lépp nga koy def ci njekk lép nga koy def ci njekk ah ñun moom léegi léegi xam nga ñun moom bu dee ñun ñii sëñ bi ko doon wax ah non dañuy dem rek sëñ dafa wax sëñ sëñ bu mag bi na ko Mbàkke ñun de <laughs> ñoo matuñ la taalibe waaye ñun ñoo fi ne <laughs> mooy ñun ñi tooli àllarba amut sëñ bi sonaluñu ci dara alhamdulillah yàlla nekk muy alhamdulillah <laughs> mooy Euh, lu ndaw li ngay liggéeyal borom xam-xam loolu waroo ko jàppee kii servitude kii dafa bëgg rétablir entre seigneur et entre le seigneur et l'esclave mooy da nga koy da koy def ngir yàlla xam ne ki ngay leen jëflanteel yàlla ngay jëflanteel comme ni ko saxaaba yi radiyallahu anhum doon def ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bala mu def dara dañuy jàpp ne lii la bëgg ñu daal di koy commencer def xool Seydina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu bi mu àndee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mun na mbay jàpp muy jàpp ba xam na ne mu ngi commencé jàpp raxas na ci ba ba war a dem ci tànk yi laata muy àgg mu commencé ngir summil ko dàll yi mu ne ko da'huma fa inni adxaltuhuma tahiratayn mu ne bàyyi leen noonu ndax mu leen di dugal dañoo laaboon mooy loolu la mooy ñoom xaaruñ ñu naan foog dindil ma taalibe loolu da ngay da ngay muus du la waxul doo ko comprendre neew ko noo non dane ko da koo xamal li tax jarul summi tey tey jarul summi léegi bi ci tegu mooy ah sëriñ bi tamit mooy eh, dafa war a comme mooy ci liñ jóge rek mu nekk ku accessible xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ànd ak kii ndax nee na dama ànd ak moom eh, Seydina Abu Samh eh, ci nu mu tudd Seydina Abu Samh bi nga Seyd euh, soit Seydina al-Husayn wala al-Hasan bi nga xam ne ci la ñëw euh, daldi di euh, tuur ndox ci kawam mu nar a indi luñ ko kii ndox muñ ko mooy yeneen ci saa salaam dalee na mayoon ñu ñu ñu ñeme woon mënoon a nekk ak moom di waxtaan ak moom ñoom Seydina Anas ñoo xam ne bu dee ci âge rek da gis ñoom ay ay ay ay ñii 15 ans lañ am ñii 10 ans ñii cinq ans mais ñoom ñépp la doon waxal ñépp la doon waxtaanal te ku ci waxtaan ak moom jàpp ne man la gën a bëgg këcc ci des. ku ci nekk da ngay jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi wa man la gën a bëgg moo dal ñoom Seydina Amr ibn al-As ak ñeneen ak ñeneen ndax lan mooy ni mu ni mu ubbeeku woon ci ñépp. tëjalu leen woon boppam ba ñu ñemee waaye tamit malgré loolu lépp ñoom dañu xamoon ni ñuy doxal ak moom doonu ñoon def tamit ñàkku ñoon xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na leen diw diw ba diw am feebar mu ne leen bu génnee bu génnee àddina ngeen ma ko yëgal mais bi mu génn àddina mu guddi yëgaluñ ko ko ñu dem denc ko lu bi mu xëyee laaj ñu ne ko dafa guddee génn àddina ñu bañoon la déranger pourtant ndigal a ngi ndigal li mooy lan mooy bu génnee àddina nga ngeen ma ko yëgal mooy kon heure bu ne kon war ngeen ma ko yëgal mooy al amrul lax la mais ñoom ñoo xam ne teggin gi moo féete kaw ndigal li tey du ñu permettre ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañu rek nañ ko ko yëgal mu ngi nelaw guddi nañu dem di ko fëgg jógal ndax diw mi nga waxoon buñ ko defoon def nañ liñ leen digal waaye xam nañ ne léeg-léeg moo tax ndigal teggin moo ëpp doole ci ndigal lo moo ëpp moo ëpp doole ci ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu euh, moom la ñoom Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ñoom ñooy loolu lañ comprendre bi ko bi muy julli yonent sallallahu alayhi wa mu ñëw yonent sallallahu alayhi ne ko defal sa place mais mu yëkkati loxo yi ñaan kontaan ci loolu waaye dafa retourné dafa dafa dafa wane ginnaaw dafa kii boog ni mu tudd euh, reculé malgré nee nañ ko jiiteel yonent saa salaam nee ko taxawal sa paas waaye bu xam ne ndigal na ko weer teggin gi nag moom mooy taxaw moo ëpp doole saxaaba yi radiyallahu anhu dañu xamoon lool. Euh, point bi ñu tudd léegi. Euh, surtout xadiis bi nga xam ne moom la tudd boroom xam-xam rahmatullah alayhim maanaam comme moom nii mu wax lii moom mooy wax bi nga xamante ne moom mooy yelloo ci képp jullit mu di ko wax ak tamit li ko noonu muy xalaat bu mel nii parce que euh, ndaw fi nga xamante ne moom lay wax ci xadiis boobu maanaam benn mag la maanaam jigéen la joo xamante ne da daan bale jàkka ji da ko daan bale di ko defar ak yooyu nekkoon nit ñuul comme ni nga xam ne noonu lañ daan wax. Euh, léeg-léeg nga gis ñoo xamante ne xëy na seen xalaat dafa ñaaw te seen yar dafa lu baax loolu moom moo tax ñuy amee gis-gis ne saxaaba yi radiyallahu anhum ne dañoo amoon racisme bu nekkoon ci ñoom loolu moom moo tax bi ndaw si génnee àdduna waxuñu ko yent bi sallallahu mais xaasa wa kalla loolu saxaaba yi radiyallahu anhum ëppante nañu ak jikko ju mel noonu te li gën a doy waar moom mooy koo xamante ne day wax ci diine euh, suppose yi ñu day wax ci diine di am xalaatin bu ñaaw boobu te naan euh, waaw xam nga boo xoolee li tax robu ñu rog ko waxuñu ko yeen ci biir saa saam li ku ñuul a bu doon ku weex doon ko def euh, moo tax loolu dañ ciy dégg naar moom de toute façon dafa mës a bañ nit ku ñuul dafa kii maanaam nan la nit di waxee ci diini yor genre propos maanaam c'est-à-dire que loolu ci jëmmi boppam mooy racisme en fait maanaam racisme bi ci waa gi wax la féete mais féete abadan saxaaba yi radiyallahu anhum mënuñu leen mënuñu leen tuumaal lu mel noonu voilà lii nga xamante ne moom la sëñ Fall wax léegi loolu mooy cause maanaam ne dafa génn àdduna ci guddi ci ci dafa dafa maanaam tard la nuit ci la génn àdduna ñu defar ko rob ko ngir ne bëgguñu woon euh, maanaam fekkeen te doy doyar loolu sax yaakaar naan képp ku mu doon ci ñun ñii sax euh, euh, koo xam te ne da nga ko foog doo ko doo naan ko saay waa ji génn àdduna voilà mais bi mu bi ñu xëyee ci ëllëg ci dem nañ jégal ko ko mu ñëw ci xabru bi ñaanal ko su fekkoon ne dañuy bañ yent bi sallallahu alayhi a ñaanal ko moom dinañ ko wax ne ko génn ànd na mi ngi fee fii fii lañ ko rob daa nañ a sàmm ah, hmm. waaw jazakallahu kon bi ci tegu mooy euh, ah. euh, euh, Seydina Abu Samh li mu def nii day wane tamit wormaal gu ñu war a wormaal boroom xam-xam le fait que xaarul yonent bi sallallahu alayhi wa naan ko may ma ndox ma raxas kii bi ma raxas euh, euh, tuur ndox yi waxu ko lool dafa gaaw def mooy ndax wor ma waruñ ko jàppe euh, di ko woowe nu nu leen neex walla ndax wor ma googu ci la loo fa am loo fa ñàkk loo ñàkk ci boroom xam-xam sa sa ñàkk teggin yi nga xam ne ñoo war ak moom looloo la ko xañ looloo la ko xañ boo ko amee nag mooy ñàkkoo dara ñàkkoo dara ndax buur yàlla lay xëccal loolu mais bu dee yow boo fi newee ñépp xam ne yaa ngi fi boo ñëwee ñépp xam ne si nga euh, après ngay ngay ngay perturber loolu loolu moo baaxul waaye le fait ñu doon indi xale yi xam nga ñii dañu ñëw xale yi te te xadiis gis nañ ne du sayda du du du du du am na saxaaba yu bari radiyallahu anhu ñu ko solo mooy saxaaba yi radiyallahu anhu dañ doon indi seen doom yi doon ko indil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mu leen di defal tax ñi mais même même au delà ndax xam nga ñii nii mooy Seydina Al Hasan ak Al yi du bi ñu lay bi ñu nekkee liir buy door a juddu lañ lañ def lii mooy ne. Euh, am nañ xale yoo xam ne dañ leen mooy dañ leen doon indi même buñ nee xale man a dox nii yeneen sa salaam da leen doon gis di leen yëkkati di foog ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum doon indi seen doom looloo tax xale yi duñ ne noo man daayira du ma fa yóbbu sama doom ndax damay bañ mu déranger indil mu déranger boo ko bàyyee sa kër nan lay xamee euh, nekk ak mbooloo du ko xam mais du ko xam man ngaa def lu la neex di ko fexe di ko régler doo ko man mais boo ko indee fii mu de ko ne tojkaas ci tey def lii mais bu yàggee ñu corriger ko ne ko non du lii kenn du defe nii mu gis ñeneen ñi yeneen xale yi yi mel ni niroog moom duñ def lu muy def bu yàggee mu daal di noonu lay demee mais boo ñëwee ne noo man du ma dem daayira ndax sama doom yi manuma leen a yóbbaale am na ñoo xam ne tam ñu ne looloo tax duñ ñëw mais loolu erreur capitale la erreur capitale la du ma dem ndax samay doom xanaa bëggaloo leen lu baax amoo amoo bërëb bu gën boo leen mën a yóbbu wudu foofu yóbbu leen kazalika kuntum min qablu fa manna allahu alaykum ñun ñii noonu lañ meloon moo début bi dañoo xamoon yooyu ku bi nga nee xale ñu ne bu doon am nga chance ñi am chance bi ñu nee xale di kii bu leen seen waajur wala ka leen doon yóbbu bu leen waxee ñoom nañ tàmbalee woon da ngay gis ne xale yee yemoon kon kazaalika naka ni xale yi def nii di polémique nga eh. non noppi leen mais noon nga meloon kazaalika kuntum min qablu yàlla noonu nga meloon man na laa alaykum buur yàlla nag daal di lay xéewalal après kon ndànk ndànk la kuy door a ñëw la mooy koo xam ne ku bees la kuy door a xam nga dina laaj di nga gis léeg-léeg am ku laaj loo xam ne ñi ne ñi fi yàgg ne du ñu laaj loolu wala du ñu laaje noonu ndax xam nañ ne boo xam nañ. ba jataay bi ni mel xam nañ ne moo moo mais xamul loolu nañ ko nañ ko jàpp bu jarul ñu naan ko mais yow sa laaj bii moom nii ngay laaj non day door a ñëw xamul bàyyi leen ko moo tax xale yi tamit ñi yonent yi ñi ñu leen doon indi ci yonent yi sallallahu alayhi wa sallam noonu war boroom xam-xam ñu leen di yóbbu te tamit barke bañ fa mën a jële ñu ko amee ci dessin animé dessin animé Disneyland lool ñu fa amee yooyu te bu dee foofu moom nangu nga ñu dem foofu moom amul dañuy perturber booy dem cinéma pour pour pour pour euh, gone yi nga yóbbu doone mu day perturber ngir fii même bu dee day perturber ñun nangu nañ ko perturber xale bu perturber li ñu nanguwul kay mooy mag mu fi yàgg di perturber loolu moom loolu nag lañ nanguwul ñun ñëpp jàngoon nañ xadiisu kaw kaw bi bi mu ñëwee tuur ndox ci jàkke ji loolu jàng nañ xadiis sayna Anas radiyallahu anhu yeneen ci saa salaam ni moom bokk la nam doxaleeg ki mu gisoon jaaro mu def mu kii jaaroo xaalis xaar jaaro kii euh, or mais bokkul ak ni mu doxaleeg ko ndax da ko yëgaloon moom da mooy xamal xamale nañ mbir mi ba mu ko mu jël sànni bokkul ak li mu doxaleeg kii di door a jóge fee kon loolu tamit il faut ñu ciy bàyyi xel mooy xale yi nañ leen di indi ci ci bërëb yi ñuy dem voilà léegi kon xadiis bi ci tegu mooy xadiisu sayyidina euh, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu kon mu ne wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne kon imaam al-Hafiz rahmatullah alayhi mu ne mu ngi jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ah waaw Sayyidatu Asma loolu dama ko tëb Sayyidatu Asma euh, Sayyidatu Asma bint Abi Bakr mu ne wa an Asma mu won mu ngi jële ci Seydina Sayyidatuna Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha mu ne annahu annaha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala fii damil xaydi yusibu saw mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci li jëm à propos euh, euh, damil xaydi mooy euh, deretu mbërëg boo xam ne dafa laal mbalaan yéerey nit mu ne taxuttuhu da nga koy xoos summa taqrusuhu bil ma ginnaaw gi mooy nga nga fete ko ak ndox summa ginnaaw gi tandaxuhu nga daal di koy euh, lenqali summa ginnaaw gi tusalli fii nga daal di ciy julli mu ne muttafaqun alayhi hadis boobu euh, euh, imaam al-Bukhari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhi ma ñoo ko solo mu ne wa an Abi Hurayra voilà mu ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ndax bon comme que mooy kii ensemble hadis yooyu ñoo àndoon moo tax mu ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne qaalat Xawla mu ne Sayyidatu Xawla de nee na bint Yasaar radiyallahu ta'ala anha nee na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulallah mu ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa in lam yadhhab ad-dam waa léegi buñ defee mooy da ngay gis imaam al-Hafiz rahmatullahi alayhi wax moon xadis ba mooy surtout xadis ba la bëgg a wax ne mooy bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nii ngay def léegi xaw la ne ko mais yonent bi sallallahu waa léegi bu ma defee li yëpp ndox euh, deret yi demul nag mu ne ko fii yakfikil ma'u wala yadurruki asaw mu ne ko ndox mi boo defee li nga wax mooy lii ma wax doy na la mooy utiliser ma ndox mi def li li ma jàngale noonu doy na même bu dee ne wala yadurruki du la lor asaruhu jeexital après li lii xew li ngay gis après boo ko defee boo ko raxasee nii mu ne hadis boobu akhrajahu at-Tirmidhi mu ne imaam at-Tirmidhi moo ko solo loolu waxoon nañu da ci taxrij bi que ne ki ko solo mooy imaam Abu Dawud mu ne wa sanad wa sanaduhu te sanadam càllem da'if dafa dafa am dafa am faiblesse mooy dafa faible hadis boobu noonu mooy gisoon ñaari masala lañ gisoon ah, muy ne nit ki ba léegi day day day day day day day day day rejoindre li ñu jóge léegi mooy ne dafa war yi nga xam ne mooy nit ki yi la war nga def ko yi nga xam ne obligation la ci yow nga def ko boo ko xamul danga koo war a laajte mais man xaw ma na laa jullee te man julli daf maa war mooy man boobu damay mooy bu julli jotee mooy instant bii nii moom fekk waxtu yi jotagul mooy bu waxtu foo xam ne tamit dinaa ko bu mën naa ci jàng li ma war a jàng ci julli julli léegi te waxtu wi du weesu mooy ne bu lool xewee yow par force la nga laaj ko mooy diine amul non man nag damay bañ a déranger nit ñi non non loolu amul damay déranger nit ñi loolu mooy non laajal li ngay laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, nit ñi dañ doon ñëw di ko jóge jóge fu ne. di ko laaj yoo xamante ne xam nañ ne ndax ñoom dañoo xamoon ne lii il faut ma xam manu asaka xaw ci dara commencé naa liggéey mais nu waaye def est ce damay toog naan di ci doy li ma dégg euh, fii ak faa non keroog sax dégg naa kii ba muy waxtaan am na lu mu ci wax di di fortaat noonu non du loolu doo ko xame noonu da nga koy laaj bul ne damay déranger non moo tax euh, day nekk obligation nit ci laaj yi nga xam ne farata ci moom mu def xam nga waa ji nga xam ne moom euh, euh, moom demagul amul waru la dem Makka mooy aji waru la aji instant bii nii mooy euh, manuñ ko ne moom xam loolu farata la ci moom du farata ci moom mais bu ñëwee ba war a aji lan fa war a def farata la waru toog nag naan man loo man nag il me faut quatre heures de temps wala deux heures de temps wala yooyu ma man ko mais moo man mu ngay def laa xamul diw de bëgguma ko déranger léegi bëggoo ko déranger supposons bëggoo ko déranger nga bàyyi nga dem yow xamoo ihram xamoo dara tawaaf xamoo saa yu bayna safa wal marwa xamoo ci dara nga dem nekk sa hôtel fu nit ñi jëm nga jëm nga euh, nañ leen dem euh, tawaaful ifaada nga naan moo euh, ca Kaaba ga jëm waaw pour non loolu garaawul Arafat jot nañ dem arafan nga am non foofu dafay bari nit xam naa suba bu subaa mu féex ma door a dem léegi nga def loolu lépp te li la taxoon yow manoo lii lépp mooy da nga ne woon damay doon bañ a déranger nit mais kooku ajul kooku ajul moo tax mooy nit ki dafa war yi nga xam ne euh, moo tax sayyidatu Xawla ndax euh, li ngay li nga mbalaanu nit ci yéreem bu dee dafa am euh, sobe ni ñu koy dindee loolu danga ko war a xam da ko war a xam est-ce que damay jël limonade di ko dindee wala mooy loolu nit ki dafa war a xam dafa war a xam lan la ñuy dindee sobe yi doon da war a xam looloo tax mu ñëw laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñuy jàng tamit génn di nga xam ne mooy jigéen ñi dañ koy génn di laaj ci li jëm ci seen wàllu diine nekkul na dañu toog rek seen kër yi noo jarul muy dem daayira sax nee nañ toog rek jigéen moom na nekk këram rek mu ne nee këram lu muy def lu muy def feuilleton feuilleton lay seetaan ak yooyu wala yow euh, ña ña fay yow boo demul sax yow xam nga yow boo demul ne fa la ngeen di waxtaane dara dara amu ci solo nga ne ko du dem noo na toog rek. te yow boo demee doo ñëw mukk jàngal ko ci li nga jëlee fële mais nu muy kañ lay xam ndax am na ñoo xam ne famille bañ a xam moo leen gënal bu ko defee ñu leen di dribbler am na ñoo xam ne ba guñ mukk yii masala bii moom bu ko sama soxna si yëggee laa ilaha illallah sama kër tax laa ilaha moo am na ñoo xam ne loolu la tamit mooy ab tactique bu baax lañ def ngir bañ femme bi bu mu xam dara bu ko defee may mën a jaar ci kawam tout le loolu nag ku ku ku nit ku baax sax du doxale noonu ah léegi xam nga yi ñuy gis nii ndax euh, dafa am aadaab yi ñu gisoon ci wàllu laaj am na yenn yi dañ koy suti euh, wax nañ ko léegi mooy ne nit ki buy laaj am na euh, mooy dañ ne woon nay laaj ku ku ku jara laaj mais buy laaj tamit mu laaj lu am solo li nga xam ne moo ko concerné loolu moo gën wala muy yeete yooyu gisoon nañ ko wala muy jàngale wala muy fàttali ah mu bañ koo def ngir di testeek wala ngir euh, wan ne moom am na lum xam ndax am na ñoo xam ne dañuy laaj laaj boo xam ne ngir wan ne xam nañu ñoom dañuy laaj ba pare bu bu sëriñ bi tontu ñu gaaw am débuté réponse bi nag xool gauche xool droite nag ngir gaa xam ne ah ndeke sa waay loolu amul benn njariñ loolu benn benn loolu dara amul benn la faayidatu fii dara amul. waaw yu bari. waaw yoo xam ne dalay leer ne. gars yi dañuy impressionné wu il faut balaa sëriñ bee tontu mu leeral sa terme yooyu ngay utiliser ba pare te ci leeral ko nag moom jàpp na ci la kotam di jóge wallahi laqad gharra al-la'inu an loolu mooy ku loolu mooy Iblis ko war dëgg-dëgg ban sens moo ci ne waaye il faut pas nit ki ci laaj Euh, waxoon nañ foo muy utiliser terme tamit yoo xam ne yu approprié la waaw euh, euh, ndax yoo xam ne moom la ñuy utiliser ci wàllu xam-xam nit ku tudd Seydina Ali Serigne bu tudd Seydina Ali mënu ñëw naan ko liin lin lan lañ wax ci masala mi non lin non lin non kenn du wax lool xëc mooy façon wax yooyu noonu moo amul mooy ne nit ci da ngay da ngay fexe di nga mel ci mbedd mi nga xam ne boo duggee fii nga xam ne bokkul bu yeboo sa yooyu noonu ak li nga tàmm nga teg ko nga summi ko fële boo manee sax pas ci bunt bi mais sa kër bala ngaa agsi loolu dafa am solo tamit gis nga sayyidatu Xawla ñii ñëpp dañu ñëw yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yow ndaw yàlla li neewuñ ne yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba léegi moom la waaye xam nañ ne teggin lii mooy teggin juif ba ko defoon yaa Muhammad mais saxaaba bi radiyallahu anhu ko dóor pour tey dóor la ko def mu ne ñoom ba koy woowe Muhammad mu koy wax mu ne ko waaye waaye ñun daal Muhammad lañu xam <laughs> ñoom juif yi mais yonent saa salaam ne ko waaw wuyu ko ne ko waaw man maay ne ko ne ko maay maay Muhammad mais moom lan moo tax mu dóor ko sallallahu alayhi wa sallam ndax xam da daan ne kii surtout en plus danaan waa ji kii dafi ñëw ngir c'est sûr que defu ko ngir na ko woowe turam kese gis na ne fii ñépp ya rasulallah ya nabiyallah la ñuy wax moom mu ñëw naan ya Muhammad sallallahu alayhi mooy loolu tamit mooy tegginoo il faut nit ki ci euh, mu mel noonu voilà il faut ki euh, taalibe bi commencé mel waa léegi xam nga dañu wax tegginu sëriñ bi nii la war a mel euh, dafa war a wàcce boppam mais léegi bu dee ne sëriñ bi melul noonu nag xam nga lii mooy nii lañ war a mel ak nii la mel bokkul mooy mën nga ñëw nga am nga tombeek sëriñ boo xam ne nag mooy dafa liñ naan dafa tàng diine dem nga ñëw boo xawee def tuuti mu dàq la eh. yow fi sama jataay kenn du fi léegi jëlal say bagaas nga ñibbi jëlal say bagaas nga ñibbi waaw mooy ku mel noonu est léegi man dama naan bon waaye yow mais moo xam sax waaye ma dooma fi gisati est-ce que noonu ngay tontoo waaye yow man maa ko def sax ba ma bàyyee ñëpp ñëw ci moom ñuy wax mu naan ma ay demal ñibbi ay sa daaraa ngoog teel say yëpp mooy est-ce que ngay def non mooy nit ki dangay ngay fexe euh, bu la yàlla tombalee ci mais xam nga ne moom xam-xam bi moom de toute façon domaine bii moo ko fi man moo wala moo ko fi gën man yooyu yëpp da koy endossé da nga koy endossé da nga naan garaawul ndax li may ut moo ko jar xam nga imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi euh, moo sëriñam boobu al-Haaris ibn Miskiin rahmatullah moom dafa ñëw di jàngis mais da ko dàq imaam an-Nasaa'i mel na euh, borom sunan bi mais am na sëriñam boo xam ne pour mais da ko dafa ñëw daale daara ji nit ñi dañuy ñëw bari muy jàngale xadiis bi mu ko gisee da ko da ko kii da ko dàq ne ko yow moom bu fi ñëwati dàq ko mais lan la de est-ce que dane dafa gis boppam ne kon dootuma ñëw non non day ñëw mais comme ka nag sëriñ bi nee na ko bu fi ñëwati muy respecté tamit waxu sëriñ bi comme euh, wax na ma loolu newul mooy esprit fayantoo yooyu doo ci ne bu ñëwee comme bu doon fii la doon nañ xaw a ubbi fii tuuti wala bu fa nee ci ginaaw dina dégg moom bu ñëwee ci gannaaw lay toog toog fii lay toog ci gannaaw bu ñuy jàngale xadiis fii sëriñ bi toog moom yëgul ne taalibe bi mu mu ngi fii tous les jours noonu la doon def yor ay kayitam di di recopier di di di copier di copier mais euh, nga gis esprit ñàkk am esprit fayantoo bi taalibe bi tamit war a am premièrement bu doon loolu la am dootu fa doonu fa woon jegeeti mais bu ñëwee sax ba commencer di recopier dina dem ba ci biir ne ba muy bind sunan bi ne moom waaye yow diw moom comme que nii la doxalante woon ak moom sama téere moom duma ko ci dugal waxul lool mais ñaata xadiis yu yi gën dëgër yi mu yor yu bari haddathani al-Harith ibn Miskin qira'atan an alayhi ana asma mu ne nettali na ma mais al-Harith ibn Miskin sama sëriñ bi ma limogé woon wala bi ma dàqoon waaye du du maa ko dégg de xam nga ñoom dañoo précis woon tamit mu ne waaye qiraatan alayhi man am taalibe bi di jàng hadith yi moom muy déglu man ma nekk ca gannaaw wa ana asma ma nekk fa ma nekk di dégg mu leer mooy tamit nit ci tamit lool la mooy xam nga yooyu léegi boo koy préciser sax dañ naan diw moom dafa xaw a parano mais loolu mooy xam-xam mooy il faut termes yi dañoo am solo lool moo tax xam nga ay ay terme haddathana akhbarana anba'ana yooyu bokkuñu haddathana akhbarana non loolu bokkuñu du nit ki dana euh, nga gis haddathana haddathani akhbarana akhbarani anba'ani anba'ana que loolu benn la naan wa non xam naa da bi muy wax bii moo njëkk a ñëw ci xelam mu ne anba'ana suba mu ne waat non mooy yooyu dafa mooy mooy domaine la. domaine bu ne dafa am terminologie boppam ah léegi kon bi nga xam ne moo ci mujj mooy gis nañ sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha bi muy nettali xadiis bi xam nga xadiis bi dañu gis xadiis bi gis nii bi nekk ci Bulughul Maram bi nii moom yonent bi sallallahu alayhi ki ko laaj da benn jigéen moo ko laaj benn jigéen a ko laaj ci wàllu mbalaanam bu dee yéreem man eh, eh, deretu mbërëg da koo laal mu ne mais alors que gis nañ ci euh, hadith bi nga xam ne moom la imaam Shafi'i rahmatullah alayhi solo que ne moom sayyidatu Asma ci boppam moo laaj ci mbir mi loolu mooy nit ki c'est pas tout c'est pas obligé tout le temps ngay tudd ne man maa doon laaj wala man la woon nit man nga ne mooy conjuguer sa bopp à la troisième personne loolu na nekk ñaan ma keroog kay am na benn waay boo xam ne lii la laajte woon alors que ndeke yow la mooy loolu duñ ne waa ji nag moom dafa ñeme yàlla quoi non ñemewul yàlla léegi que wax amul am na benn waay te benn waay bi moom la sauf que mooy dafa précisé mooy obligé woo tout le temps nga naan mën a nga naan mën léegi loolu moo doon masala bu mujj bi ah li jëm ci wàllu ci wàllu euh, ci wàllu masala yi ndax tamit xam nga tudd tur loolu waxoon nañ ko ci jotaay bu njëkk bi des fois day nekk loo xam ne il faut ñu tudd ko des fois nag sutura day baax sutura dafa baax yoolewaate moom yoolewaate ku bë euh, euh, boo yoolee dina dees dees na la yoole ji bis ndax li nga leble rek lañ lay fay xadiis yi nag kon loolu moo jëmoon ci masala yi léegi nag mu des daanaka li gën a tax téere bi jóg muy nag masala yoo xam ne dafa laaj nag xam nga fag ba boo fay dem kuy dem fag di jàngi cours magistral day yori feuille ak bindukaayam wala lu muy enregistré wala ordinateur am wala di noter masala yii nag li tax mu gën a mooy yépp yépp jara takk rawatina nag masala fiqh yi nga xam ne mooy daanaka cours bi sax lool lool la téere bi looloo ko gën a mooy bu ñu takku jàppuñu moom nañu leer ne li ñu waxoon bii weesu rek mooy dañ fee toog noonu kese ba mu jeex ñu dem dafa laaj kon benn benn vigilance bu gina bu gën bu gina a que d'habitude muy masaa'ilul fiqhiyya yi ndax xam nga yii nii mooy du lu ñuy tâtonner ay masala sàngam lii la ci imam lii la ci Maliki yi raxmatulaa alayhi wax loolu manoo toog di ko boo ko jàngul ñeme yàlla kese tax ngay wax xam nga nit mën na tatone mu toom bekk looloo am mais diine ji moom ku fi tatone sax wax ñu laaj la dara mais ku do ku wooroon ba ku ku wooroon ba timis di waaj jot mu gis mu lëndam rek mu daal lekk nag après bon bi mu lekkee ba pare niir yi nuages yi dem mu leer nañ comme lu muy def day fay wala du fay yow nga tatane tontu nga dem vérifier li nga tontu di loolu am nga bàkkaar ndax ya diine yàlla ji kenn bu ci waxe tontu même bu dee li nga tatane loolu la qul innama ad'u hmm. eh, lala ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom dane ko waxal ke ni man damay woote jëme ci yàlla wootew ma jëme ci ci aw askan nous les arabes déedéet mooy li sëñ doon wax léegi affaire ñun fii lañ bokk déedéet qul innama dëgg-dëgg ad'u damay woote ilallah jëme ci yàlla ñi ma topp ay brésilien lañu ay indo lañu ay chiricoi lañu ay atabaskin lañu sama yoon ne damay woote jëme ci yàlla ala basirati waaye ci lu leer mooy il faut li may wax ma am dalil bu leer wala mu leer ci man ma door a wax lii la diine bu nga ta nga tontu ci lu dul noonu te yaa ko tey ak nga tatone tontu yéen yooyu yëpp bàkkaar la ñu ci am boo xamul nga ne man xaw ma demal nga laaj ku xam kon moo tax yii nii du ay tâtonnement tâtonner mayewu ko mooy da ngay jàpp nag kon nag masala fiqhiyya yi waxoon nañ ni muy deme waxoon nañ ni muy deme mooy que ne masala bu ne masala mooy ab question questionnement bu am ci ñu ne diw lii ab laaj la dama doon julli sëlmal ci ñaareelu ràkk bi te timis laa doon julli nu may def lool lool masala la lool mooy masala voilà lii ab laaj la lool mooy masala euh, kon mooy li dañ ne woon affaire bi ni muy deme mooy léegi kon masala bu mel noonu bu ne dañuy indi ñaata wax moo ci am ñaata wax mooy ñaata vers euh, euh, kii moo ci am lan moo ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi léegi anañ wax yooyu ban moo ci gën a dëgër insha allah waaye boobu gën a dëgër ana lan mooy argument yi wane ne moo gën a dëgër ndax lii wa gën a dëgër rek wax nañ ko léegi am na ñoo xam ne boo leen ne lii nii dagan na mais dinañ la wax foo ko teg dinañ la wax foo ko teg te loolu c'est logique c'est logique ndax fekk fekk indiwoo fi lu leer indiwoo euh, argument mooy ne moom li muy def baax na mënoo ko ci dindi ndax al aslu fil ashya al ibah bu dee ne li muy def lu dagan la ci ndax lépp dagan ci cosaan ci cosaan waaye règle bu na dafa am exception comme niñ ko xamee ba mu des ci lu jëm ci wàllu sëy loolu moom manoo toog rek naan man de ñu ñu xëy rek gis la ànd ak benn femme ñu ii ma ne yow noppil al aslu fil asya'i al ibah lii cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan sama ànd ak femme bi loo ciy wax jarul a wax yow indil non mooy euh, képp nag koo xam dafay def dara nga ñëw fekk ko ne ko yow li ngay def baaxul yow yaa ko war a wax lu tax baaxul waaw looloo tax bu ñu ne lii moo gin a dëgër ñu indi argument wu waa ñooñu ne moo gin a dëgër lan mooy argument yi bu ko defee ñu jàpp lool takk ko mu leer ci ñun ñu téye loolu xam ne ah man kat maa ngi jëf xalaa bayyina maa ngi jëf teg ko ci lu leer quant beneen avis bi loolu waxoon nañ dañ koy tudd rek waaye duñ indi argument insha allah kon léegi xadiis xadiis bu njëkk bi xadiis bu njëkk bi benn benn kii kese la woon mooy moom rek mooy xadiisu boppam la woon xam nga xadiis yu mujj yi mooy bu sayyidat Asmaa bi ak sayyidina Abu Hurayra ñaari xadiis la yoo xam ne ñoom ñoo ñoo bokk kii ñoom la euh, lañ saraax saraaxanoo woon mais bii moom kese la mooy bii wax ci wàllu sàngara mooy xadiis sayyidina Anas mu ne su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil xamri tuttaxazu xallan qaala laa axrajahu muslim wa tirmidhi wa qaala xadiisun xasanun saxiix xadis boobu noonu. kon imaam euh, mooy xadis boobu yonent euh, Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu dane yonent bi sallallahu alayhi dañ koo laaj. anil xamri ci wàllu sàngara boo xam ne tuttaxasu xallan dañ koo jàpp def ko def di ko def euh, vinaigre vinaigre est ce mën naa ko def mu ne xaala laa mu ne noonu. déedéet mu ne xadis boobu axrajahu muslim imaam muslim ibn al-Hajjaj moo ko solo wa Tirmidhi ak imaam at-Tirmidhi mu ne wa qaala mu ne imaam at-Tirmidhi mu ne xadisun xasanun saxiix xadis la bu wér bu baax la xasan saxiix bu wér la xadis boobu nag ñaata masala lañ ci gisoon neuf neuf masala voilà léegi ndax yii dafa mooy boo xamee neuf la ma ne ah waaw kay man xam naa ne kon xadiis mu njëkk bi man jàngoon naa ci neuf masala yoo xam ne jàng naa ko léegi bi ñu njëkk bi ñu njëkk mooy ana lan mooy différence est que am na différence entre li ñu naan muskir muskir mooy loo xam ne day mandilaate loo xam ne bu ma ko jëlee perte ma tête du ma xamati fu ma ne mooy ma màndi est am na différence entre loolu ak murqit loo xam ne dalay nelawloo loo xam ne dalay comme dalay anesthésie ak mufsid loo xam ne moom day yàq mooy ñett yooyu est-ce que am na différence léegi muskir moom mbir na moo xamante ne nii muskir mooy liy màndilaate mooy dafa nekk loo xam ne nit ki bu ko naanee wala bu ko jëlee xel mi lay xel mi lay yëkkati mooy xel mi dootu fi ne xam nga ci màndi ci mbedd mi boo ko gisee xel mi new da gis am na nit ñoo xam ne euh, euh, am na ku ma ci mës a gis koo xam ne moom bu màndiwul ku gentil la moom euh, moom benn benn nasa benn tubaab la boo xam ne mu màndiwul ku mu romb da lay nuyu di waxtaan correctement mais bu guddi jotee ba màndi ñépp lay saaga ci tànt bi lay ne di saaga nit ñi dangay ngay jekki rek mu yuuxu mu dégg am benn jour mu dégg sénégalais ma xam ne kon boobu man maay jël tey wala ñama fa newaloon ñu bokk même nekk sénégalais te boo xëyee suba ba dajeeg moom kat boo dajeeg moom day da nga naan mais du moom loolu mooy man bi mooy sam xel lay yëkkati mais say cër a ngi fi ànd ak bànneex bu kawe nag ndax ñoom dañ ci am bànneex bu rëy bu màgg la ne ndax jàpp nañ ne moo tax mais mandik bu mandee tey suba samedi jotaat ñu war a faire la fête xam nañ ne lii day tax seen ñu tàqale ko seen xel mais dañ koy def ndax ci la ñuy jële loo xam ne façon bànneex boo xam ne jàpp nañ ne mënuñu ko trouver feneen kon loolu mooy muskil mooy loo xam ne day yëkkati xel mi mooy day sa xel mi moo fi dul newati ànd ak bànneex bu kawe waaye nag say cër dafiy des mooy euh, say membre yi day day dox mooy day dañ dañ koy gis mu mën a dox même bu dee ne bu ci ëppalee léeg-léeg nga gis ko muy day yàqu di waaj a daanu moo tax wataran naa sa sukaara wamaahum bi sukaara ndax ki ngay gis xam ne dafa màndi kon moo ñu mel noonu boo leen gisee dañuy day yàqu loolu mu ngi wax yawmal qiyaam bu bu bu yawmal qiyaam di ñëw yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardaat wa tada'u kullu dhaati hamlin hamlaha wa tara an-naasa sukaara wa maa hum bi sukaara mu ne da ngay gis nit ñi màndi mel ni mooy mel ni ñu màndi waaye dëgg dëgg màndiwuñ yawmal qiyaam bi bii moo garaaw moo diis moo tax nit ñi mujj boo leen gisee foog ni dañoo màndi ndax tiitaayu fa ñu kon bés boobu jarul a xeeba de toute façon comme que fa ngay mujj fii moom ku fi gudd fan gudd fan yenn euh, euh, da ngay dellu ila arzalil umr am na ñoo xam ne buñ amee cent ans ñenn ñi boo leen gisee da nga naan man nag li may bëgg gund dund dund yëpp bu dee bu ma amee cent ans nii nii laay mel man bon ma jóge fi avant moo ma gënal mu dee yow ki ki gudd fan foofu la lay yóbbuwaat alors que yawmal qiyaam moom amul amul delluwaat loo xam ne nit ku ne cocc dara dalu la bien important boo ko gisee dangay ngay commencer mandi di jayaxu ndax tiit kon jar naa séwraale ah ci suñu wax yeeg suñu jëf yi kon loolu mooy mandi kon màndi loolu la kon ñu waxaat ko dawra jàll bi ci des mooy ne mandi muskir luy màndilaate mooy loo xam ne day yëkkati xelu nit ki mu ànd ak bànneex bu kawe waaye membre yi euh, kooram yooyu day dees du ko teree dox du ko teree jóge bërëb ba bërëb du ko teree yëkkati dara du ko teree teg dara kanta murqit nag murqit mooy day yëkkati moom xel mi lay yëkkati mooy li lay nelawloo mooy li lay nelaw loo mooy day yëkkati xel mi mais ak organes ak cër moo tax ki ñu ki nga xam ne dañ ko anesthésier mais pas anesthésie locale sénéral anesthésie sénéral boobu noonu mooy waa ji waa ji buñ ko defee lool bu nee fii yow da tem nga foog ne waa ji dafa dee loolu mooy mooy mooy kon murtid euh, euh, non seulement xel mi du fi ne ndax kooku yëgatul xamatul li xew mais mënatul a jóg mënatul a dox mënuñu anesthésie nit anesthésie générale ba pare muy dox di dem yoonam kon loolu mooy murqit mufsid nag mooy loo xam ne moom xel mi lay lay lay yàq xam nga am na yenn façon euh, maison maison kii yooyu ki nu mu tudd kii dëgër kii bu dëgër bi euh, yenn façon yàmbaa yoo xam ne waa bu ko nit ki jëlee bu ko yàggee jël cicatrice lañ ko yóbbu de fii ci vinacé wala bu caaro yi ndax xel mi mooy dem loolu mooy loolu mooy li nga xam ne mooy mooy mu fit mooy xel mi lay yàq mais du ànd ak benn bànneex de toute façon ku fa xelam new newul ku fa mais mais quand même cër yaa ngi fi nit koo xam ne xel mi dafa dej mooy da gis ñoo xam ne yàlla da leen a nattoo seen xel yëkkatiku da ngay gis dañuy mooy ko koo xam ne loolu dafa jël yooyu ba xel mi deñ mais da nga koy gis muy dox ci ndend yi mooy cër yi dafay des mais xel mi def na te nag bànneex du ci ànd léegi mu des lan mooy àtte ginnaaw bi ñu xamee yii lan mooy àtte bu benn bu ci nekk ci yii léegi mooy est man ma ma utiliser muskir mooy li nga xam ne damay màndil lu dagan la lu xaraam la wala est loolu mooy lan mooy àtteem ndax xam mbir yi baax na mais xam lan mooy seen àtte quand même ah àtte li nga xam ne mooy mandilaate moom dafa am ñetti àtte yu ci jëm mooy mooy mooy luy mandilaate dinañ ci gën a ñëw après mooy affaire mandilaate bi ci yeneen masala yi ci kanam mais pour gàttal fii mooy dafa am ñetti àtte premièrement mooy lépp luy mandilaate lu tuuteem mooy ma jël ci kii bi yépp lii bouteille bi yépp ma naan ko ak ma naan ci benn goutte ñoo yem loolu moo tax sàngara euh, waa ji naan kaasu sàngara nii ak waa ji nga xam ne dafa jël da fekk kaas bi mu jël benn puso dugal ko ci yëkkati ko dugal ko ci làmmiñam naan ñoo yem mooy li tuuti nga naan ci lu tuuti ak lu bari dafa xaram loolu mooy premier acte bi deuxième bi mooy ba nga xamee ne dafa xaraam nga def ko am na peine waaw li ëpp ci boroom xam-xam yi dañ ne kooku quatre-vingts coups lañ koy dóor ndaw yar yu bari ci ñenn ñi euh, li yéeme mooy ñun suñu suñu surtout surtout suñu fii nii mooy dangay ngay gis daanaka naankat yi ci ëpp ci suñu mooy suñu mbokk yi lay doon loolu moo ci yéeme mooy ñu la lekkal mukk yàppu mbaam xalluuf lañ lay wax yàppu Carrefour yi sax ak yi kenn ñu xam ne loolu non je mange pas ça c'est c'est c'est pas c'est haram mais quand dina naan sàngara mooy boo ko naree jox yàpp mbaam mi mu bañ mais nga gis ci loxoom mu téye euh, whisky bi wala champagne bi wala beaujolais nouveau bi dóor a génn <laughs> si temps yi la génn boo <laughs> ñuy xam le xew ah. <laughs> ah si si si dañ koy publicité bu baax y'a deux mois wala ci yooyu ah ah ay deux mois côté yooyu si si wa si Beaujolais nouveau mooy yooyu noonu da gis koo xam ne du la lekkal yee mais quand mu ngi yor bu mel noonu mais nee na lee xaraam la mais mais sàngara bi moo sàngara bi mais moo yées sax benn baaxu ni mais sàngara bi moo yées ne sàngara boo ko naanee sam xel teggee man ngaa def yoo xamante ne nii mais man nga rey nit te doo ko tey bu ëppee nga am double crime alors que euh, boo merguezee mbaam mi kese xaraam na mais quand ah xaw ma lu nit di lekk ci merguez ba tax mu mën a rey nit naa mu avalier xam garaaw na mais ba léegi na mais mooy xoolal suñu fii léegi doomu ci réew da ngay gis ñoom sàngara bi garaawul mais yàpp yeneen yi garaaw xaw ma loolu nan lañ fexe ba ñu ba ñu jàpp ne yàpp bi moom duñ ko mas a lekk mais quand même sàngara si foog ñu koy naan mooy am na pen te tamit beneen àtte bi mujj muy ñetteel bi mooy dafa dafa sobewu sàngara si dafa mooy sàngara dafa sobewu léegi nag loolu dinañ ci gën a dugg ci yeneen masala yi ci kanam léegi ginnaaw bu ñu xamee kon loolu masalaay loolu muy li jëm ci wàllu muskil mu des nag waa murqid moom lan mooy atteem murqid mooy li li liñ lay anesthésie li tax ñu mooy ñu anesthésie la yooyu noonu mooy produit yu boobu noonu ñu lay def est-ce que le fait ñu anesthésier ma lu ci ne loo xam ne mu ko jëlee sama yaram wi moom ak sama xel mi lépp lay dindi xam nga loolu mooy ci cosaan euh, ci cosaan dafa nekk loo xam ne euh, dafa xaram waaye waaye loolu mooy ci cosaan loolu benn affaire la mais loolu duñ permettre nit ñi di ko def lu dul médecin yi mooy di utiliser yooyu ndax bu doyee xam nga daa gis nga bés non seulement charia da ko teggi mais ba bu buntu boobu ubbeeku woon que ku nekk mën ngaa utiliser yooyu di anesthésier nit mais nit ñi mën nañuy mën nañuy def lu ne mën nañuy utiliser yooyu ngir am ci nit loo xam ne bu bu ne woon cocc bu doo bu buy àndoon ak xelam du ko defal waaye nag waaye produit yooyu mooy mooy mooy mooy loolu murqit affaire bi du na du loo xam ne dafa sobewu mooy contrairement ak sàngara kon loolu la mooy eng ci ci cosaan dafa xaraam waaye dañ koy permettre médecin yi ta du sobe voilà ñetti affaire duñ ko permettre ku dul ñu dul médecin yi léegi mu def àttey kan mufsid moom utiliser ci lu bari moo xaram waaye du loo xam ne dafa dafa nekk lu tamit lu sobewu mooy sobewuwul xam nga mufsid euh, mooy loo xamante ne ni day yàq complètement cër bi mooy mooy ne affaire bi ci boppam euh, produit ba xoola yamba euh, yamba wala drogue bi yooyu mooy produit bi mënoo téye lii nii dafa dafa dafa sobewu mooy du lu sobewu sobewuwul mais quand mooy li muy yàq looloo tax di ko utiliser lu bari loolu dañ koy tere dafa xaraam nga ko utiliser ndax ci li mu jëme la euh, kon loolu mooy acte yooyu léegi nag ginnaaw kon masala boobu kon baax muy lan mooy différence entre murqit muskir ak mufsid léegi nag bu ñu xamee yooyu deuxième laaj bi mooy est que am na différence entre sangara ak muskir sangara vin xam nga xam nga xam nga muskil dañ ne mooy loo xam ne day yëkkati xel mi ànd ak bànneex bu kale waaye cër yi dafay nekk mais est-ce que loolu moom ak ak ak vin xam benn la wala déet wala leeru waaw. de mufsid mufsid mooy. loo xam ne xel mi lay yàq xel mi mooy mooy mooy non seulement du loo xam ne da koy nelaw loo après mu ñëwaat non mooy li nga xam ne dañuy jël yenn am na ñoo xam ne li leen li tax ñu dof li tax ñu devenir fou mooy ay produit yu ñu doon consommer wala yu ñuy fóon wala yu ñuy mëq waaw drogue dure waaw ñoom cocaïne méthamphétamine waaw voilà mooy yooyu noonu nga xam ne nit ki mën nga koo def mooy après yow il faut mooy sa xel mi moo fiy jóge léegi mooy nit koo xam ne dañ naan pourtant moom il est devenu fou parce que il drogue dure yi la doon fab moom la doon jël di ko utiliser loolu mooy euh, mais nag mais mais mooy ay ay organam day dara du ci ne mooy xel mi lay yàq xel mi lay éliminer raison moom lay tàqale kool mais nag du teemu ànd ak moom même boo gisee ñi nga xam ne euh, dañu dañu dañu ànd ñoo seen xel ñu ci bari da gis du ne loolu day am jeexital ci seen yaram yeeg wala yooyu. Hmm. des fois sax des fois doo leen xam ne man nga man nga ci dugg kenn ngeen mu toog ci bus nga toog des fois ni muy doxale mooy tax nga jekki xaw ko seetlu. mais man na doxale noo xam ne nit ñi duñ duñ duñ ko sax soupçonné alors que xel mi new fi nga foog ne ni yow ni yow la mel nekka du loolu non non muskir non muskir mooy da koy mandi mooy moom c'est temporel mooy ne nit ki buy buy buy buy buy tàqale ko raison wam c'est temporel mooy da naan peut-être dans trente minutes fii moom fii wa trente minutes dootul mën a mooy li muy def dootul ànd ak sagoom du ànd ak xelam mais il suffit mandité gi jeex boo ñëwaatee da ngay foog keneen la il redevient normal. mooy voilà mooy xel mi lay lay travail mais à une période boo à une période boo xam ne bu donnée la bu bu bu précise la déterminée mu fit moom moom moom mooy fekk fajuñu ko xam nga ki naan sàngara mandi nii soxlawul ñu koy yóbbu ngir faji ko ngir sàngara si dem waaw waaw des waaw ñu chronique ñi waaw ñi policiers yi jàpp waaw policiers yi waaw ñu yóbbu la waaw ngir sa xel alors que kële il faut mu jaar ci médecin yi moom traitement lourd la soxla mais euh, du coup il faut la non non loolu loolu taxul non non kooku bokkul ki ne ne en fait mhm. euh, tous ces trois là mhm. ay produits lañ ay produit lañ c'est-à-dire que du nit ki moo mel noonu hmm. c'est le produit qu'on définit voilà muskir nag mooy produit bi nga xamante ne hmm. képp ku ko jëfandikoo dangay ngay sa xel mais day ànd ak bànneex bu kawe hmm. muskir mooy loo xamante ne képp ku ko jëfandikoo da ngay nelaw complètement sa sa sa yaram dootoo yëgati sa yaram dootu mën a yëngooti bu baax sa xel tamit day day du fi nekkati mooy kuy mooy comme li mu wax anesthésie bi général mooy bu ñu opérer kenn li ñu koy defal loolu mooy murkit produit yi ñu koy yi ñu koy yi ñu koy infusé bu bu ñu ko waree opérer parce que waaw loolu mooy murkit murkit nag mooy li nga xamante ne produit la boo xamante ne képp ku jëfandikoo sa xel day yàqu doonte sa yaram dara nekku ci ñoom ñett nag li leen wutale moom mooy ne mu muskil ak musfit ak murtid ñoom ñett ñëpp dañuy yëkkati xel mais façon bi ñu koy yëkkati moo dul benn bu dee bu dee muskir da koy yëkkati mais da koy da koy yëkkati momentanément comme ni mu ko waxee ànd ak bànneex bu kawe bu fekkente ne nag mu mu euh, euh, la moom tamit da koy yëkkati momentanément mais sauf que dafay yóbbaale cër yi Mm-hmm. alors que muskir du yóbbaale cër yi bu dee lan mu moom day yàq xel mi kese mais du yàqaal du bàyyi cër yi kon day bàyyi cër yi ce qui fait muskir ak murqit ñoom dañuy yóbbu xel mais eh et que muskir ak mufsid ñoom ñaar ñëpp dañuy yóbbu xel waaye dañuy bàyyi cër waaye li nga xamante ne moom la mufsid di yóbbee cër yi en fait euh, c'est simple jëlal drogue dure ak anesthésie ak vin ñoom ñett boo leen jële vin bi cas de muscle la anesthésie anesthésie bi cas de morkid la euh, bi ci def drogue dure bi cas de morkid la waaw loolu boo ko jëlee li nga xam benn bu ci nekk li muy def voilà loolu après acte bi la loolu après ci bi lay lay lii mooy doon définition bi. ndax euh, xam nga mooy. da gis mu am murqid xam nga ko bu dee nit ki la duñ wax murqid. Hmm. raaqid mooy kuy nelaw. mais loolu bon mooy muskir murqid mufsid yàqkat fasid la ñuy wax. Hmm. mooy kiy yàq. mufsid mooy liñ yàq ay choses lañu voilà kon jazakallahu jazakumullahu khairan léegi kon léegi buñ paree foofu kon mooy léegi kon muskir gi ñu wax léegi nga xam ne moom day day yëkkatim xel ànd ak bànneex bu kawe waaye cër yi dafiy ne mais est-ce que am na différence ak vin ak li nga xam ne mooy xamru mooy sàngara en d'autres termes est-ce que tout est vivant est vain lépp luy mandilaate lu ne est luy mandilaate lu ne sàngara la waaw wala sàngara rek kay mandilaate wax après ginnaaw loolu est-ce que ñoo yem àtte voilà loolu mooy laaj kon Ah, loolu dafa am kon ñaari ñaari avis yu yu yoo xam ne moom la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am ñu njëkk ñi te mooy waa jumhur wala na njëkkee xanafiye yi rahmatullah alayhim en tout cas euh, ëpp ci ñoom rahmatullah alayhim dañu ne ñoom muskir mooy du lépp luy mandilaate lu ne sàngara la ñoom dañ ne noonoo ñoom d'accorduñ ci loolu du lool mooy kon loolu mooy seen avis léegi beneen wax bi muy waxu waa jumhur léegi buñ nee waa jumhur rahmatullah alayhim ci al al madahibul arba'a kon war nañu xam ñooy ñan mooy ñi ci des ndax dañuy am mooy bu dee ci ñeenti ngir yi tax ñuy wax muy ngiru imaam Abu Hanifa ñu leen wax alxanafiya ak ngiru imaam Malik rahmatullah ñu leen di almalikiya ak ngiru imaam Ash-Shafi'i ñu leen di wax Ash-Shafi'iyya ak ngiru imaam Ahmad ibn Hanbal ñu leen di wax alxanaabila léegi ñooñ mooy ñeenti ngir yi nga xam ne du ñoom rek a mas a am nag du ñoom rek a am waaye ñooy yi nga xam ne ñooy yi gën a siiw te daanaka li ngay ut ci xam-xamu sharia yépp suñu borom def na boo ci foofu noonu boo fa demee di nga ko fa fekk ci ñeenti ngir yooyu doo mën a tudd masala boo xam ne lu dul ne ñooñu boo ko fekkul ci ñeenti yépp am na benn ci yooyu yoo xam ne traité na ni walillahi alhamdu wal waaye di leen ñaanal tamit waaw ñooñu mooy moo tax Eh, hum woon nax nahnu rijaal wax jooju du ku nekk ko mën a wax ay góor lañu woon rek ñuy góor waaye dara xel lañ am ma am xel dañuy déduire may déduire loolu suñu biir at ñi ñu doxale sax doxale wuñ noonu bu ma amee sama ordinateur bu yàqu est-ce que damay génn ci mbedd mi rek ku nekk mu am panne ku nekk ma jox ko ko te naan ñoom góor lañ moom gaa yi nekk Euh, fii euh, iPhone waa ji gaa euh, Apple ñooñu ay góor lañ man waa ji ci mbedd mi góor la man góor la loo nga ah waa léegi lu tax diine ji moom nga bëgg nga ne ay góor lañ man góor la moo tax wax boobu la taxoon ka ka doon wax ak la tax mu doon wax bokkul ak ñi koy wax léegi léegi kon muy kon ñeneen ñi buñ ne kon waa jumhur kon génn nañ xanafi yi rahmatullah muy kon ah Seydina Muhammad ibn al-Hasan as-Shaybani rahmatullah alayhi moom ci imaamu xanafi yi la bokk. taalibe mooy de euh, moom ak imaam Abu Yusuf al-Qadi Abu Yusuf ñoo doon ñaari imaam yi gën a mag ginnaaw imaam Abu Hanifa ci ngiru moom dafa ànd waa jumhur muy maalikiya yi shafi'iya yi ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne lépp luy mandilaate lu ne mooy contraire u avis bu njëkk bi avis bu njëkk bi mooy du lépp mandilaate lu nekk sàngara la ñun d'accorduñ ci loolu majorité boroom xam-xam yi loolu mooy waaj waa jumhur mooy majorité suñ sàll <laughs> nee na waa jumhur mooy ñun <laughs> waaw loolu amaane terminologie la waaye ñun fii ci fekk buñ ne jumhur mooy mooy bu jëlee ñeenti école yi buñ jëlee kenn ber ñett ñu nekk ne la ñoo ñooy jumhur waaye bu dee ñaar fee ñaar fii loolu mënoo wax jumhur mënoo ne majorité kon kon kon kon kon maalikee yi muy ngiiru mooy suñu ngir rahmatullah alayhi ak euh, Shafi'i yi ak Hanabila yi ñu ne lépp luy mandilaate loo gis muy mandilaate rek sàngara loolu nag insha allah mooy li gën a dëgër léegi ana lan léegi lan mooy wane ne moo dina dëgg ndax waxoon nañ ne wax yi dañ koy delloo léegi lañ jàng léegi ci hadith yi ne baax na li ñuy li ñuy wax ñu koy delloo ci sunna yonent bi sallallahu alayhi ak dal yi lan mooy wane ne kon moo dina dëgër ñu ne la xadiisu sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anhu bi nekk ci sahihayn sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne su'ila rasulillah rasul su'ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'anil bid'a 'anil bid'i fa qaala kullu sharabin askara fa huwa haram yonent bi alayhi salaam sayyidatu Aïsha radiyallahu anha lii wane ne waxu waa jumhur ñi ne lépp luy màndilaate sàngara la moo gën a dëgër mooy hadith sayyidatu Aisha radiyallahu anha bu nekk ci sahih imaamul Bukhari ak sahih imaam Muslim mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dañ koo laaj ci ab naan boo xam ne ci lem lay jóge mais day màndilaate ñu koy wax al biton yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kullu sharabin ashkar askara fa huwa haram mu ne bépp boisson boo xamante ne day màndilaate dafa xaraama nag mooy dafa xaraam mooy dafa xaraam moom ci boppam dafa xaraama utiliser dafa xaraama naan dafa xaraama mooy dafa xaraam ñu ne loolu suñu dalil la buy wane ne kon ndax bu lu woon luy mandilaate lu nekk vingt la kon du wax loolu ñu ne leen waaw léegi am ngeen yeneen wala beneen ñu ne waaw ñu ne hadith sayyidina Umar ibn al radiyallahu taala anhu mu ne hurrimatil xamr te mu ne dañoo bi ñuy xaraamal sàngara dañ koy xaraamal fekk ci juróomi mbir lay jóge mooy jamono yooyu seen jamono yooyu madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne al-inab doon na jóge mooy sàngara dañ ko doon jële ci euh, raisin comme niñ ko xamee ni mu siiwee Euh, mu ne ak al asal dañ ko doon jële tamit ci li nga xam ne mooy mooy lem miel dañ ko doon jële tamit ci orge doon ko jële ci tàndarma doon ko jële ci euh, xinta xinta mooy lu euh, ñu koy wax ci wolof sax fro en tout cas français bi froment lay wax da nga koy da nga koy yëkkati kii bi ci mu ne juróomi mbir yi bi ñuy xaraamal sàngara mooy sàngara yi ñoom ci leen ko doon jël léegi mu teg ci lan mu ne wa kullu ma askara min sharabin kathiruhu fa qaliluhu haram lépp loo xamante ne ni day màndilaate bépp boisson boo xam ne day mandilaate lu bareem lu tuuteem dafa xaram mooy li ñu waxoon tàng ne sàngara ma naan ci kaas bu toll nii ak ma jël ci toq naan ko ñoo yem bu ñu dóoreekee coup yi même coup yi lañ lay dóoreew même bu dee nga ne non man j'ai consommé qu'une goutte ñu ne la sa cette goutte là te woo quatre-vingts coups comme waa ji naan euh, euh, tasse bi noonu la ko kii mooy loolu la kon ñoom ñu ne kon ñu gis kullu ma askar lépp loo xam ne dafa mandilaate lu bareem lu tuuteem dafa xaram ñu ne leen am ngeen yeneen ñu ne waaw muy xadiis boo xam ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bu nekk saxiix imaamul Buxaari rahmatullah alayhi boo xam ne ah boo xam ne da yokk jële ko ci baayam muy Seydina Umar ndax xadiis boobu dafa niroo bu nii bi mu tuddee juróom yooyu ñuy jële sàngara mu ne wal xamru ma xamara al aql sàngara mooy lépp loo xamante ne day nëbb am xel mooy day tax xel mi yëkkati ko moo xam un moment la wala lool comme sàngara yi rek mooy kon lépp loo xamante ne nii day tax day day muurum xel yëkkati ko mu ne lool mooy sàngara kon dañuy définir muskir lan lañ définir day yëkkati xel mi buñ jàppee moo tax définition yi am solo il suffit nga xam définition yi day tax euh, moo yi yi yi nekk ci xadiis yi nga xam lan fan la jëm ak lan lañ ci jublu mooy buñ nekkoon sàngara mooy loo xam ne day yëkkati am xel ànd ak bànneex bu kawe teg ci kër yi ne fi xadiis bii mu ne wal xamru kullama kulluma xaamara al aql sàngara mooy lépp loo xam ne dafay yëkkati xel mooy da koy nëbb da koy muur kon ñu xam ne kon kay benn la ñu ne lii day wane ne kon benn ah ñu ne leen am ngeen yeneen ñu ne waaw mooy hadith Seydina Jaabir ibn Abdillah boo xam ne imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi moo ko solo mu ne moom Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kullu ma askara min sharabin fa huwa haram wa kullu ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram mooy day niroo xadiis yuñ jóge mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam de nee na ma askara min sharab lépp loo xam ne day mandilaate ci naan ko huwa xaraam mooy dafa xaraaman consommé dafa xaraam moom mbir moomale te lépp loo xam ne lu bareem day mandilaate lu tuuteem dafa xaraam bi mujj nag mooy xadiis Seydina ah, waaleykum salaam Seydina Omar bi nekk ci saxiixu imaam Muslim rahmatullah alayhi mu ne kullu muskirin xadis boobu kullu muskirin xamroo kullu muskirin xaram bii moom mooy bi dina a leer bépp kullu muskirin xam bépp lépp luy mandilaate lu ne xamrun sàngaral wa kullu xamrin sàngara su ne xaram dafa xaram kon loolu mooy dalilu argument waa jumhur yi nga xam ne mooy wane ne kon wax ji mooy li gën a dëgër kaw loolu nag façon yépp que du ne rek kon sàngara lu jógewul ci raisin rek du sàngara ndax bu doon loolu mais kon dëkk bi tax bu doon loolu la gaa yi bu ñu xamee loolu mën nañ ne c'est waa léegi kon baax na ñun on va ñun on privilégie léegi nañuy jënd yi nga xam ne du sa du du du raisin la jóge mooy ah léegi nag bañ xamee nag yëpp ci yem ko whisky champagne euh, yëpp ñoo rouge euh, euh, rhum voilà yooyu yëpp ñoo ci yem mooy yëpp baaxul voilà léegi kon am na beneen argument boo xamante ne boobu sax moom maanaam moom mooy mooy ndax mbir mi en fait comme question bi Euh, question euh, lii mandilaate ak sàngara boo gisee ñuy indi différence bi c'est parce que alquran suy wax moom xamru lay tudd maanaam alquran du ko baat muskil maanaam duy wax ne lii moom mooy mandilaate comme alquran nag xamru lay indi maanaam sàngara loolu moom moo tax question bi am important borom xam-xam rahmatullah di ci di ci wute mais du rek wute goo xamante ne dañoo bëgg nii rek di ci wute nii euh, voilà comme ça Euh, beneen point bi nga xamante ne tamit moom moo mat a leeral foofu moom mooy ne euh, te loolu argument la tamit comme li jumhur wax mais lépp luy mandilaate rek def na ko tuddee sàngara mooy ci buntu luxa ci wàllu làkk au moment loo xam ne day muur am xel tax jigéen ñi seen euh, seen muuraay yi ñu naan ko ximaar maanaam moom mooy li di muur xel li di muur bopp moo tax mooy wa fal wal nag bi xumurihinna bi xumurihinna ala juyubihinna gis nga kon seen muuraay yi la wax xumur maanaam mooy gis nga moom ak maanaam plurielu ximaar bi tekki muuraay maanaam mooy xumur maanaam boo xoolee bu gis ne moom ak xamr ñoo bokk radical euh, loolu kon moom mooy ci côté te muskir baatu sakru Euh, amaan na sax wolof yi foofu lañ jëlee baatu sàngara sak sakkara maanaam parce que sakkara mooy luy mandilaate voilà maanaam ne dafa mandi rek voilà euh, et que kon euh, muskir mooy lépp loo xamante ne day day day day maanaam ñoom dañu parce que ak sakratu moo mooy lépp loo xamante ne da lay jox benn bànneex bu kawee kawe buy tax Euh, d'ailleurs ci kii am nañ ci euh, terminologie soufi yi am nañ ci ma sakrat maanaam mooy mandike googu ah maanaam dafa am mandike gi nit ki mandi après après mu dellu soit ci mandi googu loolu yëpp maanaam moo tax sakk maanaam mandi mandike loolu moom mooy foofu la baat bi baat bi jógee kon mooy le fait que kon muy mandilaate maanaam mooy day yóbbu xel bi te buñ gisee sàngara li tax mu xaraamal ko du dara lu dul mandilaate laa muy mandilaate sinon amul beneen raison beneen bi ci def nag moom mooy le fait ni formule chimique bi nga xamante ne mooy responsabilité bi responsable mandi gi maanaam di yëg ci xel mi moom mooy éthanol C2HO euh, euh, C2H6O donc moom mooy mooy alcool bi ma bi nga xamante ne mooy responsable mooy responsable ak mandité te bu ñu ko xoolee ci mboolem luy mandelaat lu yéeg ci xel rek dañuy gis ne produit boobu dinañ ci fekk forme chimique boobu mooy C2H6O mooy éthanol kon ci kaw loolu yëpp dañuy gis ne li nga xam ne moom moo li jumhur wax loolu sikk nekkul ci ne mooy li nga xamante ne moom moo dina dëgg wallahu a'lam waaw jazakallahu khairan léegi kon ginnaaw masala boobu muy deuxième bi léegi Euh, beneen bi mooy lan mooy attey ñetteel bi mooy ana lan mooy attey sàngara xam nga sànq euh, attey luy mandilaate lañ waxoon te loolu waxoon nañ attey atte yooyu ah day dellu fii waaye lan mooy attey sàngara moom ci boppam ginnaaw bañ xamee ne kon ci li gën a dëgër mooy lépp luy mandilaate lu ne sàngara la léegi lan mooy àttey sàngara moom ci boppam loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ndax bu dee ndax wax jii nii day dugalaale mooy euh, euh, ñi ber woon sànk muy Hanafi yi rahmatullah alayhi dañuy dugg ci bii mooy d'accord nañu que ne ñoom sàngara li ñu naan vin ñoom d'accord nañ la loolu moom dafa xaraam loolu d'accord nañ ci du ne ndax pële li ñu doon wax ñoom dañu jàppul ne du lépp luy mandilaate rek ñu ne moom sàngaral ñoom loolu lañ d'accord woon mais bu dee ci àttee lii sàngara moom lan mooy àtteem loolu ñépp ci d'accord mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo dëppoo ne dafa nekk loo xam ne lu xaraam loolu mooy àtte bi léegi euh, fan la wax jooju tegu mooy li suñu boroom ra euh, alay euh, euh, azza wa jalla wax mu ne innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibu mu ne innama dëgg-dëgg li am ba def mooy alxamr sàngara <laughs> wal maysiru ak jeu hasard yi mooy jeu de carte yi ah ak yi nga xam ne moom la ñuy sampal ci wàll ci ci ci ci faux faux fausse fausse autrement dit ci xàmb yi ak ndëpp yi ak yi mel ni ñoom ñoom ah <laughs> ah wal azlamu mooy ñu doon def ñoom arab yi seen façon jeu de hasard la ci la doon dugg mu ne loolu riche yooyu yëpp yi mu tudd nii yëpp. rijsun mooy sobe la min amali shaytaani ci jëfu shaytaani la la bokk fajtani buuhu na ngeen ko moytu loolu na ngeen ko moytu waaye euh, loolu mooy tegtal bi gën rëy waaye suñu xadiis bi tamit da koy wone su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil xamri tuttaxadu xallan xaala laa ndax mën nañ ko jàppe def ko vinaigre mu ne déedéet euh, kon ci gàttal kon loolu moo tax masala boobu amul wuute waaye amoon na yeneen euh, euh, euh, yeneen acte yi tamit ci la mooy yi ñu waxoon sànq mooy ginnaaw bañ sàngara ci boppam lan mooy acteem xam nañ ko léegi ku ko consommer nag loolu wax nañ ko sànq moom ci boppam dafa nekk loo xam ne riche suñ mooy tamit sobe la ah léegi nag bu nit ne non waaye yow lii ngeen fi wax yëpp dara laa ci gëmul sàngara dara dara newu ci da di taral rek ci diine ji baleen nit ñi féex waa ji ñu naan ko mais yow xanaa yëgoo ne di ko leeral mu ne way maa la gën a xam li ngay wax nga naan maa du aaya boobu nga bëgg a wax innamal xamru ya xam naa ko mais dara affaire bi yéen a ko dégg noonu waaye yéen seen déggin la ñun suñu déggin mooy ne dara new ci léegi est-ce kooku jullit la walla déet loolu benn exemple la mais ak yeneen yi nga xam ne ci diine noonu la mel koo xam ne par exemple dafa ñëw ne ma julli moom la a baax rek ngeen di ko def mais yéen ñii julli gënu ngeen ñu ah te duma julli wala maa ngi julli sax mais dama koy def rek ngir barkeelu wala bon ngir dimbali ñu waa diw ngir ëllëg ma daal leen mën a sauver koor gi nga ne waay yow koor moom ramadan yi jaay yooyu léegi mooy yu noonu nga xam ne ci diine ji dañ koo xam bis darura mooy daanaka ñi dul jullit sax dañuy xam ne lii moom farata la wala lii dafa xaraam loolu képp koo xam ne dafa taxaw malgré euh, ñu wan ko dalil yi ndax am na ñoo xam ne ñoom mën nañ leen xaraamul ndax dañoo xamul walla dañoo xamul nag mën na nekk ñu ngi ci biir dëkk bi mais milieu yi ñun yi ñu yi mu juddoo ak fi muy fréquenté dafa tax lii xew feneen pour ndax comme que dañoo sectaire ñoom ku bokkul ci ñoom duñ la déglu xam nga am nañu sectaire ci ñu te ñun moom sénégalais kenn du ko ci jox exemple sec être sectaire kenn du ko jox exemple sénégalais kenn du ko ci leeral dara ndax moom da koy dund ci la judd ci lay beñe ci bu moyul ci lañ koy suul yal nañu ci yàlla musal être sectaire ci loo xam ne ci ñoom waa diw rek ñun ñoo bokk askan wala ñoo bokk sëriñ wala ñoo lu mu man di wax ma fexe ko layal même bu dee ne waxul dëgg léegi mooy ko mooy nit ki mën nga dudd dudd dudd ci yu mel noonu même bu dëkkoon ca Kaaba ga sax foo fële Makka sax te milieu boobu rek la ne boo mooyul moom mën na mën nga ci juddoo jàpp ne julli gaa yi ñëw fii di agsi ñii mën ñii am nañ jotaan jóge ba Sénégal jóge bu Irak amul dara lu ñuy def ñu ñëw ne miir bii nii au lieu ñu paas ci dem Las Palmas ñuy ñëw fii xam nga nit de mu ne jullit la yow loo xalaat aj mais du dara ñii dañoo dañoo ëppal kese ñu wan ko lii wan ne ci alxuraan lii farata la mu ne waay malgré tout ça du dara kooku yépp mooy exemple liñ fi joxe yii yépp ak ku ñëw ne sàngara dara newu ci ñu wan ko dal yi mu ne sama yoon newu ci kooku mooy doo dootul julli wa in saama wa in salla bu dee mu ngi woor ko julli loolu la mooy yooyu mooy exemple yi ñu joxe ak yeneen yeneen yu bari yoo xam ne mënoo tout le temps nga jël exemple yépp nga wax ko mais mooy yi nga xam ne ci diine ji daanaka danga ko moom euh, boo ko boo ko boo ko sàkkuwul xam sax di ko xam mais wax nañ ne tamit am na kaay am na ñoo xam ne duñu ko mën nañ ko bañ a xam ndax milieu bi ñu ne milieu bi ñu ne loolu day déterminer tamit ñoom lii tax ñu mel noonu kon loolu mooy àttee koo xam ne dafa ne sàngara dara newu ci à condition bu xam ne mu gis dalil mu ne sama yoon newu ci en tout cas man je je tiens ma mon discours personne ne me fait bouger ci sama position ne ko wasalaam yow de toute façon léegi nag mooy moo fa ba boppam waaw sa gannaaw de mu ngay xumb tuuti waaw léegi euh, point point point bi mu wax nii dafa dafa mm-hmm. dafa dafa am solo mooy mm-hmm. euh, peut-être que ñun bi ñu gën a concerné mais euh, dafa am ñuy waxtaan foofu wala bu fekkee dafa am lu ñuy poser question euh, sëñ Fallou moom mooy def ci yoon moom mën nañ ko laaj question yëpp insha dafa am loo xamante ne ñun point bi mu jun bi mu wax léegi ñun moo ñu gën a te moom mooy question wu di daganal loo xamante ne yàlla daf ko xaraamal wala ñuy xaraamal loo xamante ne yàlla daf ko daganal borom subhaanahu wa wax na ne ñi nga xamante ne ñoom alladina yu'minuuna bi ba'dil kitaabi wa yakfuruuna bi ba'd mu ne ulaa'ika humul kaafiruuna haqqan ñi nga xam ne dañuy gëm benn partie ci téere bi te téere bi buñ ko waxee alxuraan ak sunna la ñuy wax ba pare di weddi benn partie ci téere bi mooy tamit alxuraan ak sunna mu ne ñooñu ñoom vraiment ñoom ñooy yéeféer yi yu dëgg dëgg dëgg dëgg nekk yéeféer yi ulaa'ika mu ne ñooñu hum maanaam mu tënk muy xàq ñoom kese dëgg dëgg buñ doon définir par essence par excellence alkaafiruuna ñooy yéeféer yi xaqan ci lu wér maanaam nga gis redondance yi ci am yëpp insistance bi euh, li tax ñu tudd ko mooy ne Euh, seytaane daf ñuy dugal ci piège boobu souvent te moom mooy piège bu leer na nañu ni lii baaxul ñun xam nañ ko kenn gënuñu xam ne affaire bi baaxul sauf que cette fois-ci li ñu dérangé wul li ñu dérangé ci mbir mi mooy xam nañ ni yàlla buggu ko da koy tere xam nañ ni yenn saa salama buggu ko da koy tere wala boo xam nañu ne farata dañ ko war a def xam nañu ne yent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko digle ni obligatoirement dañ ko war a def mais que sauf ki nga xam ne tey cette fois-ci moo contrarié yàlla ak yeneen tam sallallahu mooy koo xam xamante ne vraiment souhaité wuñu woon mu jóge ci moom et que à partir de ce moment là bu doon keneen dinañ ne baaxul mais comme waa ji la léegi baax na wala boog non grawul non duñu wax da non xam nga dañuy non da alors que ni ñu mën a taxawee bu ko genrne genre defee ñu ne baaxul loolu lañ mën a taxawee rek ak pôle bu ko defee ñu ne baaxul tout simplement cest à amul différence entre ak pôle ci mbir moomu parce que le sew fekk ñuy refuser di wax ne lii baaxul te fekk ne dafa xaram wala ñuy bi di daganal di wax ne eh lii farata la parce que noonu la deme refus bi ñu koy refuser mooy ne lànk nañu li nga xamante ne moom la yàlla ne lii la yenn saa salaama ne lii la. te loolu fooy la boo xamante ne lu dul ñi yàlla yërëm dëgg seytaane daf koy jaaree tarxis loolu ñu bari cest dañu am ay état d'âme yoo xamante ne day bari yi c'est-à-dire que téere yàlla bi dañ ci am ay actes yoo xam ne day bari solo cela c'est-à-dire circonstance bi selon circonstance bi man nga ni ah ay la yéwén lii de gis nga gis ñu bëree bëri fi mu toll benn exemple rek laa ci joxe julli farata la ñëpp xam nañ ko ñëpp d'accord nañ ko mais comme ñoom Samba ñoom duñu julli Euh, léegi daf may déranger ma taxaw di prouver di wax ne julli farata la wala comme ñoom sàmba duñu julli man su ma nee maanaam dama naan julli ngay farata la nangam mais bu ne waa ñoom sàmba rek lu tax kon ñoom seen ñàkk julli ji moom fu mu tegu ma naan non c'est xam nga mbir yi dafa nit day maandu dafa ci dégg nag loolu ak ku ko mën a def julli baaxul julli julli farata la bopp ñàkk julli gi baaxul ak ku ko mën a def maanaam loolu mooy parce que sinon rek da daal di mujj wëlbati ku nekk jaamu keneen ku dul yàlla te yàlla du nangu kenn nekk maanaam yàlla moom nanguwul lool ana aghna shuraka'i an shirk comme ni hadith qudsi bi man maay ci gën a beru man maay ci gën a doylu ci ci gën a woomal ci bokkaale kat yi ci lañ may bokkaale c'est-à-dire que bis bu yàlla xam nga li mu dul nangu te loolu c'est important yàlla dafa am lu mu nangu te loolu daf ci fii fiiraange goo xamante ne maanaam mooy mooy mooy mooy plafond wu li mu fi li nga xam ne moom du ko nangu mooy ñëw considération bi ñu ko war a jox mu ñëw gis ko ne keneen ak koy xëccoo ak moom keneen kuy mu xool sa xol gis ne considération bi nga ko war a jox keneen mu ngi koy xëccoo ak moom moom moom day bàyyi moom du du xëccoo ah day bàyyi amul koo habité amul voilà loolu moom moo tax yooyu point la boo xamante ne euh, ci yi mu wax yépp boobu liñ ci gis de seytaane daf ci jaar souvent surtout ci ñun parce que suñ ni mu demee la ay société sentiment la ak ay ak ay société wu euh, yaa ma neex voilà maanaam ci ci côté yëpp la nag maanaam am na ci milieu diine bi am na ci milieu politique bi am na ci milieu sos euh, social bi kii mooy sama waay kii moom may defal lii kii moom may kii kii mooy sama client ci nangam maanaam ci lépp la aju quoi. Hmm. société yaa ma neex la ak clientélisme société bu mel noonu nag il faut faire très attention pour bañ a tomber ci piège bi muy wax nii yàlla yàlla xam. jazakallahu xayran ah kon ginnaaw loolu kon masala bi ci tegu muy ñeenteel bi léegi ginnaaw bu ñu xamee ne kon attey sàngara mooy dafa xaram léegi halil halil xamru najisun am la ñeenteel bi mooy mais léegi ndax dafa xaraam ak dafa sobewu du benn loolu du benn de mooy bu xam nga sànq sàngara dafa am ñetti ñetti acte yu jëm ci moom yu aju ci moom bu doon benn la doonu ñoo wax ñett dafa xaraam dafa sobewu te day waral pen loolu bu doon xaraam ak najis benn la sobewu benn la doonu ko deux rek ngay wax yooyu dafa jara euh, ràññee de buñ nee la ndax sàngara dafa xaram bul tontu najaasa tontul tahrim na xaraam gi wala nga boole waale ko ngir yokk njariñ kon léegi laaj bi mooy ñeenteel bi est sàngara dafa sobewu waaw wala déet loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daanaka ijmaa la woon ba léegi que sàngara dafa sobewu daanaka mën nañ ne woon ijmaa la waaye nag am na lenn nag ci boroom xam-xam yu njëkk yi ak tamit léegi suñu ñoo xam ne yàgguñu ñuy tenir que ne sàngara même bu dee ne d'accord nañ mooy fii mooy xaraam bi loolu du loolu la ñuy wax d'accord nañ ne xaraam na waaye nag dafa sobewut defu ko voilà loolu nag dañ koy nettali di ne Rabi'atu Ra'i rahmatullah alayhi loolu daal nañ koy askanale wax jooju ak imaam al-Layth imaam al-Layth ibn Sa'd rahmatullahi alayhima waaye imaam al-Muzani tamit dañ koy la wax jooju mu ne woon taalibe al-Shafi'i imaam al-Muzani mooy nijaayu imaam at-Tahawi rahmatullah alayhi borom euh, aqida at-Tahawiyya kii ne nijaayam la woon ak waaye imaam Daawud az-Zahiri moom loolu la wax muy euh, sëriñu Zahiri yi xam nga sànq ñu ngi doon wax juróom euh, ñeenti ngir yi mais waxoon nañ la du ñoom rek am Zahiri yi tamit dañu exister mooy ñoo xam ne daanaka ñoom apparence texte yi. ñoom ci lool la ñuy jàpp ñu tudd leen ahlu zahir zahir zahara mooy feeñ na comme que ñoom li feeñ ci texte yi mooy apparence bi noonu li feeñ la jàpp moo tax ñu leen di woowe noonu seen imam nag di daawut ak az-Zahiri imam Daoud nag du du du euh, moom dund na jamono yi ñoom imam Ahmad la doon dund rahmatullah alayhima jamono yi la doon dund ne taalibe la sax ci ñoom Ishaq ibn Rahawayh taalibeem la woon imam Daoud mooy sëriñu ñooñu waaye da ngay gis ni daanaka zahiri yi bu ñu leen tudd à part moom bu ñu waxee moom imam Ibn Hazm la ñuy njëkk moo ndax moom moo moo dundalaat mazhab boobu daanaka bu ñuy wax zahiri yi daan moom moo tax mazhab boobu feeñaat seen imam boobu nag di imam Daoud moom loolu moo doon waxam que ne sàngara même bu dee ne jàpp nañ ne xaraam na waaye nag du lu sobewu imaam léegi mu des ñi nga xam ne ay man nañ ne yàgguñu ñenn ñi yàgguñ ñenn ñi ay contemporain lañu muy ku mel ni imaam as-San'aani mi def saraawu Buluughul Maraam bi Subulus Salaam téere boobu def saraa ci Buluughul Maraam muy imaam as-San'aani ak ñoom imam ash-Shawkani rahmatullah alayhim ah, ñoom dañu jàpp ne ñoom bokk nañ ci ñu jàpp ne sàngara du lu du sobe waaye li gën a dëgër insha allah mooy waxu waa jamaahirul ulama daanaka ah, mooy gis nañ ne kon ci biir mooy bu dee da ngay doon jël ñeenti mazhab yi rek mooy daanaka foofu ñoom ñépp d'accord ci loolu wax jooju nag li ëpp boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax mooy li gën a dëgër insha allah léegi fu ñu ko teg ñu ne aaya biñ gisoon sànk ndax bi mu tuddee yaa ayyuhal ladina amanu innamal xamru wal wax yooyu yépp lan la wax dane rijs la fajtanibu rijs la mooy sobe te ric li muy tekki foofu mooy sobel fajtani buufu mu ne na ko mooy nangeen ko moytu ah ñu ne loolu ah dañ ciy jànge ne kon sobel ñu ne waaye am nañ wax ji alquran di wax naan wa saqaahum rabbuhum sharaban tahura suñu boroom ne waa aljana ja'alana Allahu min sukkaaniha yal na buur yàlla boole ñu ci ñi nga xam ne ñoo fay dem ndax ñooñ mooy ñi mu sopp foofu mooy mooy li ñuy arranger insha allah yal na ko yàlla def te mu bañ a am coono nag naa dugg àjj na même bu dee damay sonn déedéet bu ci boole loolu bu yàlla lu ko neex lay may nee ko man nag damaa bëgg nag coono du ci ànd waaw bu may jaar siraat sax du yëg ne maa ngi jaar siraat ah, waaw ah ñu moom daal sa euh, euh, gis daa war a sori ah man faa la man faa daay ma al ah léegi kon mu ne kon mu ne wasaqaawum mu ne ñoom buñ fa newee bokk na ci li leen yàlla su suñu borom di terale da leen di nandal sharaban naan goo xam ne tahuran gu jéggi dayo la ci làpp ñu ne lii day wane ne kon sàngara bu àddina sobe la ñu ne leen waa nu ngeen ko non yéen lii moom amul dara lu fi war a wane lool naan la ñuy wax ñun ñu ngi ñun fii la ne on fii sur terre bi wax suñu sàngara sii ngeen ñuy indil ab aaya wa saqaahum rabbuhum sharaban tahura lan mooy wane foofu kënil mbir mi lii am na lien sax ak bu amee buñ gisee lien bi ana lan mooy wane ne sàngara sii nii dafa dafa dafa sobew ñu ne ndax xoolal bu dee naan yi fa euh, alxuraan tudd fiiha anhaarun min ma'in ghayri asin am yoo xam ne min asalin musaffa am yoo xam ne naan yoo xam ne min labanin ak lan voilà mooy ne mooy naan yi fa naan façon naan yi fa al yi fa suñu borom tudd masalul jannati allati wa'ida al muttaqun mu ne muy misaal àjjana boobu mu ne am na fa ay naan yoo xam ne ndox yoo xamante ne nii bokkul ak ndox yi di bari calcaire bi yàq sa bëñ yeeg sa estomac yi amu ci ñu naan calcium baa biir amul calcium amul verre de Guinée mu ne après mooy xam nga boobu dafa dagan fii dafa laaj day laabaraat te dagan ñu ne jàpp leen boobu Euh, ak laban gi mu wax muy soow meew ak soow soow soow dafa dagan walla déet ñu ne waaw fii ci àddina lañuy ñuy wax lem dafa dagan wala déet ñu ne ah kay ñu ne jàpp lan tudd na lan xamr muy sàngara soo xam ne mooy euh, jumle dañ koy naan àjjam ñu ne li ñuy wan ne sang aaya bii day wan ne sàngara fii dafa xaram dafa kii dafa dafa sobewu mooy ne yooyu yëpp ñëpp xam nañ ne dafa yooyu dafa laab ñëpp xam nañu ko mooy sàng euh, euh, ndox meew lem loolu xam nañ ne dafa laab lool soxlawul euh, argument te xam nañ ko fii nii te ñëpp ci d'accord bi nga xam ne kay moo moo moo moo am problème te moo moo moo tax aaya bi moo wut wasaqaam rabb sharaban tahuran lim ci jublu dëgg-dëgg mooy sàngara ndax moom moo melul ni yële àddina mooy wasaqaahum mu nandal leen rabbuhum seen borom sharaban naan goo xam ne tahuran muy sàng sàngara foofu lañ voilà ñu ne kon loolu mooy li nga xamante ne ni waaye Ah. xam nga loolu xam nga côté bii lii mooy eh, mafhum la sinon texte bi ci boppam du texte bi moo ñëw wane loolu mooy moo looloo tax euh, euh, deuxième partie bi am solo muy euh, qawaidul fiqhiyya yi ak al yi jëm ci masa yi ak qawaidul usuliyya yi ñu am solo tamit ndax lool bu doon xamoo usul xamoo yooyu lu dalil bu mel nii mënoo ko génne ku démuni ci côté bële dalil bu mel nii mënoo indi mënoo ko indi yow mantu kese nga mën a indi mooy loo xam ne texte bi dafa leer wax ci lu clair bu ci amul doo doo ko man kon loolu day wane ne ñun suñu wax moo gën a dëgër ah, que ne sàngara dafa nekk loo xam ne dafa sobewu te boole bo beneen dalil muy daanaka li xaw a niroog ijmaa nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ëpp ci ñoom suuf lu ñii ñu la libal ñoom ñépp ñu d'accord ci ne lii sobe la loolu argument de poids ndax buur yonent bi sallallahu alayhi waxoon na yàlla du dajale du du bo du du dajale def xeetam yi ci ñu ñu bokk ñoom ñépp dëppoo ci gréel te ñi ëpp ñi la tuddal ñii te ñenn ñi dañ leen ko askanal dañ leen ko askanale kon lool mooy wane ne wax jooju manuñu rek fiyewu ci ne di leen ko askanale tout le temps moo tax day jara préciser ne diw de nee nañu lii la wax bam des ku mel ni imaam Daawud nga xam ne woon dafa leer ne moom loolu mooy mazhab moom lii la ca lii la wax kon loolu mooy li nga xam ne mooy li jëmoon ci masala bo insha allahu taala xam naa euh, kon dañuy yem tey ci ñeenteel euh, masala bi bii di ñëw nag ñu daldi di continuer waxoon nañ ñaata masala la ñoo fi am neuf kon ñu ngi ci kat quatre bi kon léegi neuf yi yi ci def cinquième bi mooy est-ce que mooy vinaigre vinaigre vinaigre moom masala yi jëm ci moom xam nga euh, euh, hadith bi nii ci loolu lay wax ci loolu lay wax mooy ci wàllu vinaigre la wax léegi lan mooy masala yi jëm ci yooyu ah léegi ak est-ce léegi sixième bi mooy est-ce que léegi bu dee ne nit moo ñëw jëli sàngaraam defar defal ci vinaigre est-ce loolu day dagan def wala déet wala bu ko defee ba pare est-ce sàngara sos dagan naa consommer wala déet non non euh, vinaigre boobu loolu beneen beneen beneen beneen la beneen laaj la bu mujj beneen bi septième bi mooy mooy li ci wàllu istixaala istixaala mooy loo xam ne day soppeeku jóge ci mbir dem dem ci leneen waaw xumb na de bu dalee rek ñu daal di continuer insha allah léegi istixaala kon mooy septième bi mooy mayor loo xam ne mbaam moo xam ne yàpp mbaam moo xam ne dafa transformé wu nekk nekk leneen loo xam ne lu laab la wala bi walla loo xam ne lu laab la woon lu baax la woon ceeb bu transformé nëpp mooy kom lu mel noonu walla loo xam ne daganul woon wala dafa sobewu woon mu daal di transformé wu ba nekk loo xam ne dafa mujj laab loolu lan mooy attey ak masala yu jëm ci masala al istihala léegi léegi euh, huitième bi mooy lan mooy ma lan mooy àtte nit nag bu jëlee sàngara wala loo xam ne dafa sobewu dugal ko ci produit wam wala ci toggam wala ci attaayaam wala lool par exemple nit koo xam ne da doon togg jël ci rom bi euh, benn kaas daal di ciy sotti ci biir waaw walla ma yor sama soow jël benn toq sàngara def ci wala may defar samay bonbon jël gélatine de porc daal di ciy def voilà loolu mooy masala boobu léegi mu bu ci mujj muy neuvième bi mooy est-ce que mën nañoo fajoo lu xaram est-ce mën nañoo jël lu xaram di ko fajoo wala sàngara ma ne man kat saa yi dama feebar euh, bitéelu nee nañ ma sàngara day faj kon man damay naan ci sàngara si wala li may fajoo damay jël sàngara def ko ci est nit mën naa fajoo li nga xam ne lu xaraam la wala sàngara loolu mooy neuvième bi insha allah kon bii ñëw ñu àggale insha allah ci masala yi wallahu taala pour mu bëre wala mu néew en fait ñoo waaw. mooy ah waaw waaw mooy kii mooy saak mooy mooy lan mooy attewu ku leen mooy waaw mooy ñetti atte yi ñu wax. waaw mooy dafa sobewu. voilà dafa sobewu bind nga boobu. waaw beneen bi mooy dafa xaraam. beneen bi mooy dafa am pen day laaj ay yar yoo xam ne dañ la ci duma yoo xam ne sariya moo ko teg am na nag par exemple euh, ay waaw ay ay am na ci yoo xam ne comme mufsida jii nii ay mufsid yi yàq walla muskir walla ci bokk murqit mooy ne xam nga xam nga yooyu murqit dañ na la lool dañ koy permettre que pour médecin yi léegi bu dee nit ki day utiliser yu mel noonu nga xam ne wala yépp loo xam ne sariya tegu ci pen ki nga xam ne mooy juge bi juge islamique bi réewum jullit boo xam ne sariya fay dox yu mel noonu nga xam ne amul pen moom man na jël benn sentence boo xam ne tanzir la tudd day xool li yelloo daan bu yelloo ñu teg ko waa ji ngir mu dissuasif waaw te loolu dafa bari ci domaine yi muy xew xam nga léeg-léeg nga dégg ñu naan euh, waa Arabie saoudite moom xoolal rek diw lii la def ñu ne dañ koy teg daan loolu binduñu ko fenn gisuñu ko fenn parce que boo xamul dara l'islam nekkul ne euh, euh, yii nii yii ñu ne ku def lii nañ la dóor ku njaaloo nañ la dóor nangami kii que yooyu rek moo am dafa am lu ñu naan tanzir yoo xam ne l'islam utalu ko tëju ko ne lii lañ fa war a def non mooy juge bi moom mooy xool ne jamono ju lii la laaj ci ak yàqam fen bi bu dee dañoo comme fen bi ñu ne waa ji kat def na loo xam ne kii il faut ñu exiler ko foo xam ne moom rek a fay ne wala yooyu bu ko neexee mu jël ko te mënoo ne kii teguñu ko fen fan la ko fan lañ ko bind na wane teg si bu koy wane ki njëkk sol jiin seere ci ci suñu village bi naray yàq xale yi après juge bi ne léegi niñ koy def dañ koy dóor yar nga dégg ñu xamul dara naan pourquoi añ koy dóor ces extrémistes là ñu ko dans le Coran parce que xamuñu dara mooy loolu mooy tafsir mooy même bu dee ne yenn yi nga xam na amul pen mais bu dee ñi ngay wax noonu pen bi mooy penu euh, ku naan sàngara li ëpp ci boroom xam-xam yi dañ ne quatre-vingts coups ñu koy dóor loolu la ñëpp ñu ëpp daal di d'accord wax wallahu ta'ala beneen beneen bi mooy xaw ma dégg nga moom di wax wolof la wala quoi mais en fait dañu ni euh, comme par exemple saa kii euh, lem par exemple boo ko naanee lu bëri mën naa màndi loo ko bon xaw ma dégg nga dégg loo ko comme boo si naanee kii lu bëri quoi bu fekkee ni loolu en fait dama comprendre mooy par exemple jumhur euh, lépp lu xamante ni mooy kii li xadis non loolu xadis la li lépp loo xam ne ma askara qaliluhu wa kathiruhu fa qaliluhu haram lépp loo xam ne lu bareem day mandilaate lu tuuteem dafa xaraam non mais c'est loolu bokkul ak lii mooy yow lem mooy ndax dafa am différence entre lem ci bopp lem dafa dagan lem dafa nekk loo xam ne lu dagan comme yépp yu dagan ku ci jël lu ëpp xam nga xam nga loolu mooy mënuñu teg règle bi que ne comme que loolu la kon ndax bu doon loolu la mooy yi dagan yépp mën nañ ko tere après mooy mën nañ ne lekk yàpp dagan na boo xam dañ ko rendi ci yoonu sharia mais ñëpp xam nañ ne kuy lekk yàpp tout le temps AVC soriwu la wala man nga pour ah, man nga développer yenn yoo xam ne médecin yi ci boppam ñoo naan baaxul ci sa wërgu yaram mënuñu teg nag ci kaw loolu que ne comme bu ci lekkee lu bari xam nga dañuy dañuy euh, médecin yi dañ naan li gën wala nutrition nutritionniste yi que ne lekk tant de grammes ci yàpp wala ci nen par kii moo gën. ku ci ek ku ci yokku dara yaa ngi ci danger mais loolu taxul ñu ne comme ko lool la kon ni ñuy def dañuy xaraamal yàqu léegi non mooy ne lem dafa loolu dafa dafa nekk lu dagan mu nekk loo xam ne day faj sax am ci tibbu nabawi lem ci la mooy loolu mënuñu jël ne comme que loolu la kon léegi lépp loo xamante ne lu bare boo ci ëpp excès bu ci amee day indi problème rek kon léegi nañ ko non moo lii wax ji bokkul lii dañ ne li nga xamante ne nii te yii wax mooy xam nga àtte bi mooy sàngara yi mooy dafa nekk premier xam nga wax nañ la àtte bi sànq que na mooy dafa nekk loo xam ne dafa euh, ci dafa sobewu jël ci lu bari ak lu tuuti ñoo yem mooy lu lu bareem day mandil lu lépp lu bareem di mandil di mandil lu tuuteem day mandil loolu mooy yi nga xam ne daganul noonu mais mënuñu jël lawal ko même kii dagan ne même yooyu bu di bu dee ne da lem day mandil bu bu baree que ne léegi day nekk loo xam ne lu xaraam la loolu mënuñu ko wax wallahu taala la. loolu loolu mu li mu wax tey kii bu baax bu baax. waaw sauf que foofu point point point point bi muy wax amal naa lem lem googu doon lemu kese ndax lii mu andi laa waaw ay produits yu mel noonu comme ay biir benn garab la bu ñuy màcc nii day mel ni waaw boo ci naan ma lépp mais loolu yàq produit sucre sucré yu bari mën nañ mel noonu bu sucre si ëppee da ngay jékki di sentir ne ci sa côté yeeg yooyu ci kii am na benn sentiment bu lay commencer habité ne yaa ngi commencer tayal ak yu mel noonu ah waaw waaw nga commencer miir loolu produit sucré yi bu ëppee la quoi loolu lay mel mais loolu loolu bokkul ak euh, sàngara nga xamante ne destination bi mooy luy mandilaa lu lay mandilaate loolu mooy mooy mooy objectif bi waaw bu fekkee yeneen alcool yi nga xam ne amuñu éthanol ñoom lan mooy état bi dañoo am yeneen forme yu ñuy def éthanol bi voilà en fait éthanol mooy produit bi nga xamante ne parce que xamr alxuraan su comme ak euh, euh, d'ailleurs lay bi waa jumgur wax sànq te sëñ Fàllu ci ndax sobe la wala du sobe maanaam wala kii voilà euh, ci ci ne masalan wa saqahum rabbuhum sharaban tahura ne borom subhaanahu wa ta'ala dafa ne day nandal waa aljanna ci naan woo xamante ne dafa laab tey laabalaate maanaam sharaban tahura euh, ndax ne sàngara mooy li nga xamante ne dafa am lu ñuy dafa am maanaam loo xamante ne dafa responsable ci mandilaate loolu tax borom kii borom subhaanahu wa ngir wax ne bi nekk aljana melul noonu mu ne laa xawlun fiha amul luy mandilaate foofu ce qui fait ni produit bi par essence d'ailleurs looloo tax vinaigre dagan parce que produit initial bi comme dafa soppeeku ba li nga xam ne mooy liy mandilaate feggeeku na dañ na loolu moom moo ko yóbbu ci mu wëlbati ku nekk loo xam ne dafa dagan ce qui euh, euh, li ñu wax xam bu ñu ko xoolee mooy lépp loo mooy li nga ni ñu wax mooy liy muur xel kon lépp produit boo xamante ne dafay muur ànd ak bànneex bu kawe loolu noonu loolu la ñuy tuddee sàngara loolu moom mooy maanaam loolu ci cosaan vingt lañ koy wax maanaam en fait vraie traduction wu mooy vingt parce que ñoom euh, ak euh, naka raisin yi moom la ñuy utiliser moom la ñuy jël fermenté ko daal di koy mu nekk vingt loolu moom moo indi différenciation bi borom moo xam ne di wuutee naan ndax lépp loo xamante ne xamr la maanaam muskir muskir la wala déet maanaam lépp loo xamante ne day muur xel est-ce que maanaam est-ce que lépp luy mandilaaxe loolu maanaam xamr la comme ni ko mooy pour mooy euh, suñ fàllu wax na ko léegi nii euh, ci kaw loolu bu ñu gisee kon di leen ne question bi dañ ko déterminer ci le fait que mbir mi day mandilaaxe waaw wala déet alors que bu ñu xoolee maanaam euh, boo defee traduction ne xamr sàngara égal alcool traduction boobu dafay day biaisé en fait du traduction bu baax li tax du traduction bu baax mooy ne du alcool yëpp yëpp yëpp ñuy yëpp ci xel yi am na alcool yoo xam ne boo ko naanee léegi da ngay dee da ngay am na alcool xamante ne euh, maanaam yëggul niveau booy deewee mais dafa toxique am na alcool yoo xamante ne boo ko naanee sa xel day yëkkatiku mu ànd ak bànneex bu kawe loolu moo tudd éthanol C2H6O boobu moom mooy bi nga xamante ne moom mooy sobe parce que boobu rek mooy responsable mandi wallahu ta'ala a'lam baax na ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad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 non non yamba du la màndi rek day yóbbu sama xel voilà day yóbbu sama xel waaw